ñu ngi ba tey ci kita ci saxihu imam al-Bukhari rahimahullah ci kitaabul hayd ci suñu jotaay bi wees gisoon nañu buntu maanaam ak ubbi ak introduction bu ñu defaloon baabul istihaada maanaam buntu bis buntu jorgeel te moom mooy da li ji deret ji nga xamante ne moom mooy dawee ci jigéen ji di génnee ci moom ci loo xamante ne dafa wuute ak mbërëg te wuute ak li nga xamante ne moom mooy gësin mu ne kon moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi rahimahullah mu dàkkantalam ne kon Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri mi ngi génn mi ngi moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moom mooy ci solo ci moom e, ci lu amul dig waaye ñi nga xamante ne moom mooy imam Abu Dawud ñetti xadis la solo ci moom euh, imam at-Tirmidhi solo ci moom benn xadis imam an-Nasa'i fukki xadis ak ñett ñoom ñii ñoom ñoo solo ci moom te kenn ku ci nekk am na ko dox sa diggante ak moom te maanaam sa sëriñu sëriñ la ba mu des imam al-Bukhari bi mu nekk sëriñam moom euh, directement euh, rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarani akhbarana Malik mu ne Malik te moom mooy Malik ibn ibn Anas Euh, radiyallahu ta'ala di imaamu daarul hijra ndax hadis boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah daf koy jëlee ci Muwatta daf koy faral di jaare di ko jëlee ci euh, Abdullah ibn Yusuf euh, at-Tinnisi bi rahimahullah <coughs> imaamu Malik moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, euh, euh, mi ngi génn àdduna ci cent quatre-vingt cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an an Hisham mooy Hisham ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid al-Asadi radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhum moom mu nga xamante ne moom mooy doomu euh, Urwata ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu daakantam nekkoon Abul Munzir mi ngi génn àdduna 61eem année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 144eem année ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy moom ak sëriñam bii di imam moom ak taalibe bi di imam Maalik ñoom ñëpp seen hadith yi ñu ngi ci kutubu sitta <coughs> an abiy mu jëlee ci baayam te moom mooy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne bokk na ci fuqaha as Euh, radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne ci ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, solo xadisu euh, ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jàngale xadisu yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu doon jàngale sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu bokk ci fuqaha usaba yi di juróom-ñaari borom xam-xamu fiqh yu madinatul munawwara yu ala saakiniha afdalus salatu wassalam ci jamonoy tabi'i radiyallahu ta'ala anhum mu ne an Aisha te moom mooy sayyidatuna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha doom sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu moom eh, nga xamante ne dàqantala moom mooy ummu Abdullah eh, moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne ci li ñu ko xamal ci ay hadith muy deux mille deux cent dix hadith lañ ko lañ ko eh, limal boo euh, xam ne 174 bi muttafaqun alayhi la 54 yi imam al-Bukhari rahimahullah wéetoo na ko 69 yi imam Muslim moom moo ko wéetoo mu ne annaha qaalat ne dafa wax ne radiyallahu anha qaalat wax na Fatimatu bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha te moom mooy Fatimatu bint Abi Hubaysh ibn al-Muttalib al-Qurashiyya al-Asadiyya euh, dañuy wax tamit Fatimatu bint Qays radiyallahu anha ñu wax ne Qays maanaam moom mooy euh, Abu Hubaysh maanaam moom mooy kon Fatimata bint Qays ibn al-Muttalib euh, radiyallahu ta'ala anha nga xam ne Abdullah ibn Jahsh ibn Riyab radiyallahu ta'ala moom moo ko euh, dencoon mu gan mu jural ko euh, doom ju ñu wax Muhammad ibn Abdullah ibn Jahsh te moom mooy ki nga xamante ne li moom moo gën a siiwee ci laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci mbirum gësin ndax moom mu ñëw kon mu ne moom sayyidat Fatima boobu radiyallahu ta'ala anha moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne dañoo ñëwoon dañoo amee woon gëstu ke jorngel ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soxna yi nga xam ne ñoom ñoo amoon jorngel nag ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam demoon nañ ba tollu ci fukk ak benn soxna maanaam nga xamante ne euh, bokkoon na ci sax kenn ci soxna yi soxna yenente bi la ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne inshaa allahu taala dañ ko gis te ku mel ni Zayda bint Jahsh radiyallahu anha Fatimata bint Jahsh ak Ummu euh, Habibata ak Hamnata bint Jahsh ñoom ak Hamnata Hamnata bint Jahsh di ñoom ñi ñoom ñetti ñi ay maanaam ñetti sœurs yooyu Fatimata bint Jahsh euh, Zeynab bint Jahsh Hamnata bint Jahsh ñoom ci ñooñ lañu bokkoon am na tamit ñeneen ñoo xamante ne tamit bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan gis euh, jorngeel ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kulli xaalin kii kenn la ci Ah, Fatimata bint Jahsh bi radiyallahu ta'ala anha kenn la ci nee na kon ñëw na qaalat wax moom wax na moom li rasulillah ñel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah e yow ndawal yàlla li inni naka man laa athuru duma laab afa adaw ndax damay bàyyi as-salaata julli maanaam moom ah, ci riwaaya bi nga xamante ne gisoon nañu ko ah, ci jotaay yële weesu gisoon nañ ko bi nga xamante ne moom la doon wax naan moom ñëw na ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko man kat mooy hadith euh, bi nga xam ne moom moo nekkoon ci baabu ghasli dam bi nga xamante ne moom mooy bi riwaayatu Abu Muawiya bi ndax boobu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne ya rasulullah inni imra'atun ustahaadu fala athur man day euh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man jigéen laa joo xamante ne damay gisi joor ngeel fala athur te duma laab maanaam kon nga gis ne baatu loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàngee mu fii mun na ya rasulallah naka yaa eh, ndaw ya ndawal yàlla li saasam im nii man laa ab wuru duma maanaam loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàngee moom mooy benn mooy ne day dëgëral nga xam ne moom mooy li Shafi'i di wax rahmatullah alayhim ne istihada mooy li nga xamante ne moom moo jokkale ak deret ak deretu mbërëg gi maanaam su fekkente ne dagg na mu ñoom ñu ko tuddee tuddeeti istihada maanaam loolu ci seen mazhab lii da koy dëgëral <coughs> maanaam ndax ñoom comme que day jokkaloo ndax baatu istihada maanaam istifaal la boo xam istifaala bu jugee ci xaydu la maanaam moom mooy ne kon ñoom dañoo gis ne deretu mbërëg gi ci boppam moo jokkaloo dema dem ba weesu leneen lu bokkut ak mbërëg waaye ñu jokkaloo loolu boo xoolee sayyidatu Fatimata bi radiyallahu ta'ala anha noonu la doon gisee mbërëgam maanaam noonu la gisee dafa gis mbërëg jekki-jekki gis leneen ak leneen mu ne nag moom mu ne man laa atuuru du ma laab maanaam loolu tam bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy euh, moom la ñuy jàngee tamit ci waxam ji moom mooy euh, ne jigéen ji nga xamante ne moom dafay gis mbërëg maanaam léeg-léeg maanaam jorngeel day ñëw ci melo woo xamante ne melow mbërëg lay doon maanaam ci anam goo xamante ne deret gi duñ ko mën a ràññale ñu ko mën a teqale diggante deret jooju ak deretu mbërëg gi loolu moom moo tax mu jàpp ne kon lépp deret la comme li nga xam xamante ne ñu baree bari ci jigéen ñi loolu la leen di dal maanaam ñoom jàpp nañ ñu feek ñu ngi gis deret deret jooju mbërëg la buñ demee ba gisatuñ deret loolu tuddatul mbërëg su ko defee ñu mën a toog léeg-léeg nga gis ci ñoo xamante ne daañ toog weer wala lu jege weer duñ julli lu tax parce que dañoo continuer di gis deret te jàpp nañ ne daal mbir mi moom mi ngi aju rek ci gis deret ak ñàkk gis deret fekk nag mbir mi demeewut noonu ndax dafa am lool moom moo tax mu am moo wax ji tamit bi mu nekk inni laa atuhur man de duma la maanaam comme fëri nga xam te ne noonu la nekkeen ci beneen riwaaya bi mu naan inni imra'atun ustahaadu falaa atuhur man de jigéen laa goo xamante ne duma la Ah, da damay gis jorngeel maanaam damay gis mbërëg mi muy jokkaloo di yokku rek di dem falaa asbur te du ma laab maanaam moom mu daal di ci gisee ni kon ma deret ji muy gis loolu li muy tegtale moom mooy kon moom laabul benn yoon mm. te lool nag ak njuumte ci gis-gis gi ak dégg-dégg gi mm. ah, te loolu moom mooy dal jigéen ñu baree bare ci seen ay xaal ci seeni i doxalin ak seen ah, ay jamono maanaam ngir bu ñu nekkee di gis mbërëg dañuy bu ñuy nekkee di gis deret léeg-léeg deret ji weesu jamonoy mbërëg gi ñu foog ne ba tey ñi ngi nekk ci biir mbërëg ndekete yoo booba génn nañ mbërëg boobu yàgg dugg nañ ci beneen xaal boo xamante ne xaalu jorngel la loolu nag dafay am ci ay anam yu wuutee bokk na ci anam yi nga xamante ne moom lay amee moom mooy muy continuer continuer goo xamante ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon day weesu fan yu mbërëg yi loolu bokk na ci beneen bi ci des moom mooy mu amoon aada waaye nag aada bis bi bii paa mbir mi weesu aada bi maanaam weesu jamono ji nga xamante ne moom mooy euh, jamonoy aada bi bu boobaa loolu wut maanaam borom xam-xam yi naka lañu ñu ciy joxale loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci wuute gi xamante ne moom la fuqaha u maliki yi <laughs> rahmatullah alayhim te ñoom ñooy gis ne istizhar day am ñoom wuute gi nga xamante ne moom la ñu wuute ak yeneen xeetu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci boobu masala kon waaye ala kulli xaal li nga xamante ne daal moom la ñu mën a wax moom mooy ne dafa gis mbërëg ci lu yàgg loolu tamit wax gi loolu moom moo tax lii tamit bokk na ci liñ ciy jàngee mooy de kii di def fatwa kii di euh, maanaam mustafti bi ki nga xamante ne moom mooy laaj ñu defal ko fatwa kooku léeg-léeg mën nay nekk ci xaal boo xamante ne li muy laaj moom ci jëmmi boppam maîtriser wu ko day wax mbir mi rek moom ni mu ko jàppee ak ni mu ko déggee ak ni mu ko gisee su ko defee ki nga xamante ne moom mooy mufti bi maanaam ki nga xam ne moom mooy ubbee. di ko leeralal mbir mi kooku moom moo koy situé di ko wax ne ko ah mbir mi nag demewut noonu waaye nii la demee waaye loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci jànge moom mooy tamit bu fekkente ne nit ki ci ay xaalu diineem ak ay doxalinam dafa gis loo xamante ne daf koo jaaxal te yàggul maanaam mbir mi xam na ni lii daal jaaduwut ngir ne ñëpp meluñu nii bu boobaa moom mu war a wëlbatiku dem laajte ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi xam mu laaj leen ne leen ah man de damay gis ne ci sama wàllu jaamu yàlla wala sama wàllu diine man dama ciy seetlu nangam ak nangam ak nangam ndax loolu jaadu na ana naka laay def maanaam ndax li yóbbu mbir mi moo tax mu ne afa adaw fala afa adaw ndax damay daal di bàyyi ak salaatu julli maanaam loolu li tax mu laaj ko moom mooy xam gi nga xamante ne moom la xam ne ki nga xam ne dafay gis mbërëg du du du du du julli maanaam comme que du julli nag te bu boobaa moom julli rek la tudd tuddul koor gi tuddul jote ki nga xamante ne moom la war a jote ak boroom këram tuddul yeneen mbir yeneen yi ci des yëpp di jàng alquran wala boog di tawaaf kaabu gi ak yeneen yëpp ngir ne bu waxee ne du ma julli rek maanaam loolu dafay daal di doy ci aw ci mën a regle mbir mi waaye ndax ngir ne julli moo gën a màgg comme niñ koy gisee ci waxu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ndax moom bi ñu waxee ndax ci mustahaada bi maanaam ci gis jorngeel ndax dana jote ak borom këram dafa ni a salaatu a'zamu julli moo gën a màgg te da koy def kon maanaam moom ci loolu la layee di gis ne kon moom mën naa jote ak boroom këram ala kulli haal loolu daañ ko gis insha allahu taala ak mas'ala bi aju ci googu ci buñ ci yegsee waaye fii maanaam moom mu ne afaada fala ndax kon damay bàyyi julli maanaam mu xamee ki ne ki nga xamante ne kon moom mooy kii gis mbërëg moom du julli waaye ki nga xamante ne moom mooy gis jor maanaam moom tamit ni mu demee nii euh, ñu ñu xamee xamee ci tamit ne kon li tax mbir mi mu jaaxal ko mooy ne moom xam na ne mbir mi jaaduwul te it julli maanaam mënta continuer éperdument ci bañ a julli loolu xam na ne yanuwul maanaam maanaam toog rek di gis deret rek tax nga ne ah non léegi du ma julli du ma julli julli wàcc na ma ngay dem noonu rek di dox rek julli wàcc la ba abadan loolu xam na ni loolu mënta ne loolu moom moo indi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax li nga xamante ne moom mooy li aju ci lu ñuy tuddee ak aksarul aksarul xay bi maanaam lan mooy li gën a bëri ci maanaam mbër loolu gisoon nañ ko tamit ci suñu bi weesu ak wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim mu ne fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ne innama li am ba def mooy zalika loolu irqun ak sidit la maanaam mooy sidit gu fàcc la bu ñuy wax azil walay sax waaye nekkul bil haydati ci mbërëg loolu kon du mbërëg waaye loolu sidit la goo xamante ne dafa fàcc loolu tamit kon bokk na ci liñ ci xamee ne ndekete du deretu mbërëg rek moom mooy génne ci euh, pëyug doo ci pëyug jigéen maanaam léeg-léeg leneen génnee ci moom waaye nag loolu di génnee ci moom Euh, loolu day yàq njàppam comme ni nga xamante ne insha allahu taala daañ ko leeral te danañ indi te teqantal gi nga xamante ne moom moo ci aju mu ne fa ida aqbalat saa yoo xamante ne kon euh, dëgmal na maanaam euh, xay al xaydatu mbërëg gi maanaam fattru kii na nga bàyyi ak salaata julli maanaam mooy waxtu yi nga xamante ne foofu li muy tekki maanaam mooy jamono yu mbërëg loolu lay tekki maanaam jamono ji nga daan gis say mbërëg saa yoo xamante ne dëgmal na bu boobaa ci loola booba jamono jooja ci ngay bàyyi julli mu ne euh, euh, euh, fa iza zahaba waaye su demee qadaruha ak cemam maanaam nu ñu ko daan nattee daal di gis ne yow kat masalan bu fekkante ne masalan juróomi fan nga daan gis bu boobaa saa yu comme dafa continuer saa yu juróomi fan yi yegsee ci ngay bàyyi maanaam saa yu waxtu ji waxtu wi mu daan tàmbali yegsee da ngay daal di bàyyi julli ba nga natte ko ci lu tolloo la daan gis loolu moom mooy delloo ci aada maanaam aada bi jamono ji nga ko daan gis ne ngeen dama daan am aada masalan juróomi fan waaye nag ci njaal benn weer wi laa ko daan am wala boog ci diggu weer wi laa ko daan am bu ma nee ci diggu weer wi laa daan am sama aada bu boobaa bu ma ñëwee julli heure boobu jot maanaam bu boobaa damay daal di arrêté julli bi daal di jàpp ne commencé naa gis nag li nga xamante ne moom mooy samay mbërëk ba juróomi fan yi weesu ma daal di xam ne ah comme juróomi fan yi saa du daan yegg si masalan fajar gi wala léeg-léeg ci tisbaar gi au plus tard fala ma daan mbir mi daal arrêté ma daal di xaar bu boo booba jotee rek ma daal di arrêté daal di dem sangu ji daal di ñëw daal di tàmbaliwaat sama mboolem xeetu jaamu yàlla yi ak mboolem li nga xamante ne maanaam eh, ak laat daan na ma ko may tëmbarig daanu ma ko may loolu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy eh, acte bi kon ci biir loolu ci li ñu gisee ne Euh, li gën a euh, li li li julli kon euh, mbërëg gi su su su su yegsee loolu day tax ñu daal di maanaam ñu daal di koy war a mën a nattee noonu loolu nag mooy ki nga xamante ne kii moom mooy ki nga xamante ne dafa amoon aada loolu moom moo mën a def loolu lool benn la beneen bi ci def moom mooy dafa am ci riwaayaat yi bi nga xamante ne moom la fa da'i salaata ayyaama aqra'i maanaam li nga xamante ne moom la wax mu ne fa daay na nga bàyyi as-salaata julli ay yaama aqraa'iki maanaam say fan yi mbërëg loolu tamit beneen dalil la boo xamante ne lenn fukk ci fuqahaa u hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañ ciy tegtaloo ne maanaam mooy ne ñoom dañoo gis ne loolu day tegtale ne mbërëg kon euh, ñetti fan moom mooy li nga xamante ne mooy li gën a néew ci liñ ko mën a gis te it fukki fan moom mooy li gën a bari ci li nga xamante ne loolu lañ ko mën a gis mm-hmm. li tax mu ñoom ñu waxee ko noonu mooy dañu ne ndax baatu ay ayyaam maanaam baatu ayyaam maanaam pluriel la jam ak xilla la boo xam ne euh, euh, day day tegtale diggante trois ak neuf ak ak dix maanaam ndax bu ma nee euh, bu ma nee yawmun benn lay wax mooy benn bët bu ne yawmaani mooy ñaari bët waaye bu ñu commencé ñett la ñuy commencé wax ayyaam suñu demee maanaam bu fa boobaa ñaar ay ñett ayyaam laay wax ñeent ayyaam laay wax arbaat ayyaam Ah, xamsata ayyaam yooyu yëpp ba ayyaam lay wax maanaam juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom bu fukki ayyaam lay wax waaye su may wax fukk ak benn dama naan ahada ashara man lay wax maanaam damay delluwaat ci baatu yow yawm maanaam ci bës loolu moom moo tax ñoom ñu ne kon li nga xamante ne loolu lay tekki moom mooy kon ndekete ayyaam yi ñetti maanaam kon ci diggante ñett la ak fukk maanaam loolu moom moo tax fuqaha o xanaa fii yeeyi rahmatullah alayhim jàpp ne kon te yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith yi muy wax yépp maanaam baat a ayyaam lay jëfandikoo hmm. kon ñu gis ne maanaam ne kon li gën a ci mbërëg maanaam mooy ñetti fan li nga xamante ne mooy li ci gën a bëri mooy fukki fan loolu nag dalil la boo xamante ne euh, xaqiqatan euh, da ngay gis ne maanaam istidlaal la bu bu bu rafet waaye dëgëram des na ngir ne gis nañ ay jigéen ñoo xamante ne dañuy faral di gis mbaax ba pare di ko gis lu ëpp loolu mm-hmm. maanaam te li nga xamante ne nag moo yanuwul maanaam mooy ñu gis ko ni li gën a bari ci ay xeeti jaa julleem bi <coughs> wala bokk ay fanam fekk loolu man yanuwul maanaam moo tax ñoom ñuy tegtaloo aaya bi nga xamante ne mooy la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax naan wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu jaamu te ñuy tegtaloo ci li nga xamante ne moom mooy aada ñi nga xamante ne ñoom ñooy aada yi ñi ci def maanaam aada yi mm, salaf yi ne ñoom dañ daan faral di gis ne ñoom daal jigéen ji doonul woon fukki fan ak juróom te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne moo yanu maanaam moo tax ñoom ñu teg dalil bi maanaam ñu tegtaloo ci euh, dalil yooyu noonu gis ne loolu xëy na di tegtaloo ci xadis bi baatu ay yaam boobu xëy du nekk loo xamante ne moom mooy li gën a dëgër kon loolu tamit euh, mu ne kon fa euh, bi ci def mu ne fa iza zahaba mu ne kon saa yu demee qadr qadruha ak nattaleem maanaam loolu tamit bokk na ci liñ ciy xame moom mooy ne aada buñ xoolee yeneen bi sallallahu alayhi ci aada ci la delloo ndaw te kon bu boobaa dañ ci xamee ne le jiital aada moom moo ëpp doole nga jiital euh, tamyiz ràññee loolu la beneen bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne lim ko ne ne ko loolu innama zalika irqun maanaam ne ko loolu euh, du du irqun euh, maanaam deret la maanaam sidit gu fàcc la maanaam kon ci bu boobaa walaysa bil xayda waaye du mbërëg comme nag wax na ko ne lii sidit gu fàcc la waaye du mbërëg loolu li muy tegtale moom mooy kon dafa am noo xamante ne dañ koy xàmmewe am na ci beneen riwaaya insha allah nañ ko gis daf ne ko inna damal xayd aswadun yu'raf naka deretu mbërëg dafa ñuul te def na ko raxamee maanaam dafa ñuul te def na ko xàmmee am na ci beneen riwaaya daf ne aswadun yaarif maanaam deretu mbërëg dafa ñuul te yaarif dafa am xet kon bu boobaa ñu daal di xàmmee ne tamyiz yi bokk na ci niñ ciy ràññeewee moom mooy ne dañu koy xàmmewee ci couleur bi maanaam ci melo deret bi hmm. loolu lañ ci ñëw léegi insha allahu taala ci xeetu deret bi hmm. mu am bi nga xamante ne moom la wax ne euh, beneen bi ci def mooy lim ne ko ak euh, euh, kon aswad ba pare ne ko yaarif maanaam day am xet kon bu boobaa tamit ñu xàmmee ne bokk na ci ni ñuy xàmmee wee ne deret gi lii deretu mbërëg la te lii ci des du deretu mbërëg loolu moom mooy euh, xa mooy euh, mooy xet gi loolu day daal dugg ci juróom benn mbir yi nga xamante ne yàgg nañ gis ni jigéen ñi nii lañ mën a xàmmee wee seen ay deretu mbërëg waaw wala déet léegi nag mu daal di def te yooyu waxoon nañ leen ci jotaayu maanaam ba ñuy tàmbali niki noonu waxoon nañ leen tamit ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna amma nag li nga xamante ne moom mooy xeetu deret yi dafa am bi nga xamante ne moom mooy euh, bu njëkk bi mooy as-sawda maanaam mooy damul aswad deret yi nga xamante ne moom dafay ñuul boobu moom mooy njëkk bi moom mooy li nga xamante ne <coughs> moom mooy deret mbërëg ñaare lool moom la gën a commu noonu la gën a nuru maanaam du nekk loo xam te ne day ñuul kukku mais day nekk lu xonk waaye xonk gi moo ngi jëm ci ñuul Eh. moo tax mu nekk kon deret joo xamante ne moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko inna damal hayd aswadun hmm. maanaam deretu mbërëg moom dafay ñuul loolu ci lañuy ñuy xàmmee ne kon loolu moom la ñuy jiital masalan tey su fekkente ne dafa am koo xamante ne dafa gis deret mu gis masalan fukki fan maanaam comme mubtada bi kii doog a tàmbali daal di gis fukki fan ak juróom benn deret juróom benn eh, fan mu gis ko mbërëg bu boobaa li nga xamante ne moom lañ koy njëkk laaj ngir mu mën a ràññee deret ngir mu mën a ràññee moom mooy couleur bi maanaam yi deret bi la ñu koy njëkk a ràññee loowee lu tax ngir ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam melo woowu la njëkk teg ci kanam maanaam melo yi maanaam bu boobaa moom la ñuy jiital ci kaw métit bi moom la ñuy jiital ci kaw euh, ci kaw xet gi moom lañuy jiital ci kaw yeneen yëpp waaye ndax maanaam métit euh, ñuulaay bi maanaam ni mu ñuule moom lañuy njëkk a teg moom la ñuy njëkk a xàmmee mbir mi ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la jiital kon bu boobaa su fekkente ne mën naa dem ni ah waaw léegi naa njëkk a xool kon ñuulaay bi ma ne ah waaw ñuulaayu deret bi de da am na ci gis naa ni juróomi fan yu njëkk yi ñoo ñuul yeneen parties yi ci def dañoo xonq bu boobaa mu xam ne kon parties yeneen yi ci def loola ak sidik gu fàcc la woon maanaam bu boobaa kon juróomi fan yu njëkk yi yooyu lay jàppee ni moom mooy deret mbërëk waaye am naa bu fekkente ne dafa am partie boo xam ne dafa ñuul beneen partie bi xonq beneen partie bi xormet ak yeneen ak yu noonu euh, mais yëggul fukki fan ak juróom bu boobaa day daal di jàpp ne lépp mbërëg la maanaam lépp lay jàpp ni loolu mbërëg la maanaam balaa moo jàpp ne lii moom du lii mooy lii du mbërëg maanaam moom mooy mu weesu jamono jim ko daan gis wala boog mu weesu aada bi wala bu dee kuy doog a tàmbali la mu weesu fukki fan ak juróom loolu soo ko xàmmee ci ngay xamee ni kon tam tamyiz noonu lañ ciy delloo waaye su fekkee loolu moom mooy bu njëkk bi kon loolu moom mooy kon euh, loolu beneen bi ci def moom mooy alxumratu moom mooy deret ju xonk deret ju xonk jooju nag moom mooy jiitu ci leneen ngir ne deret ñaare dafay faral di xonk te deret litax tax munuñ li tax bint Abi Hubaysh bi radiyallahu ta'ala anha moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li ko tekkal ne ko jëlal deret ju euh, ne ko ne ko deret ju ñuul gi te fekk ne xàmmewu ko maanaam moom munu ko woon a ràññee loolu moom moo tax mu wax ko ne ko na nga taxaw euh, lu tolloog fan ya nga daan gis mbërëg mhm. ngir ne su ne mën na koo ràññee da koy delloowaat rek ci ne ko comme dafa ñuul kese te am na noo ko mën a ràññeewee euh, bu boobaa yow da ngay jàpp ci li ñuul kese waaye bi nga xamante ne xam na ne am na aada bu mu am te munul ràññee mbir yi moo tax ñu delloo wat ko ci aada maanaam loolu mooy waxu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mel ni fuqaha maliki yi rahmatullah alayhim mm-hmm. moo tax ñoom aada bi day saxee rek ci benn yoon mm-hmm. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila rahmatullah alayhim masalan ñoom dañoo jàpp ne mbir mi demewut noonu maanaam daf ko delloo rek ci euh, aat ci ci aat ci ci ci aada bi et ci aada yi rek la ko delloo ne ko lii nga daan gis bi rek période bii nga ko daan gis bu période boobu yegsee nga ñëwaat par contre lool boo ko nattee ci calendrier wu diggante janvier mooy grégorien bi janvier ba décembre da ngay juum parce que bokkul maanaam boo ko nattee noonu da ngay juum loolu moom moo tax ngay gis jigéen ñi duñu du seen seen seen mbir mi day wër hmm. alors que bu ñu ko doon nattee ci weer weer wolof liñ ni ñu koy waxee mooy calendrier lunaire bi hmm. bu boobaa loolu moo gën a moo ëpp dàpp moo ëpp takk moo gën a mën a jàpp mbir mi hmm. euh, loolu euh, euh, lu mat a bàyyi xel la beneen bi ci des moom mooy ne su fekkente ne ji jigéen ji kon dafa gis ay mbërëgam <coughs> mu jékki-jékki yokku mu mu jékki-jékki maanaam nga xamante ne ëpp na bu boobaa mën naa dellu ci ràññee gi ki noonu noonu la mën a delloo ci aada gi waaye dellu ci aada gi moo ëpp doole loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dellul ci aada loolu moom moo indi bu bu le fait mu ne ko dellul ci sa aada dellul ci fan ya nga daan gis nga jàpp loolu ngir ne xam nga ni am na loo xam te ne ëpp na ci say deret ci kaw loolu ci la ñuy xamee ni istizhaar bi defe naa dëgër parce que bu istizhaar dëgëroon daf naan ko nigal nangam waaye bu boobaa fuqaha maliki rahmatullah dañ naan ah fii istizhaar mënu fee am ngir ne moom ci jëmmi boppam nee na affaire bi dafa yàgg maanaam dafay génn et que kon xanaa day daal di finalement ba ay julli mm-hmm. maanaam bu boobaa. waaye nag ala kulli xaalin dañuy gis ne di delluwaat ci aada bi moom mooy ëpp doole ba tey di delluwaat ci ràññee gi ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne deret mbërëg day ñuul te dañ koy mën a xàmmee ànd ak loolu yëpp daf koo delloowaat ci aada bi au mu delloo ko ci tamyiz bi ci ràññee gi <coughs> léegi kon euh, jigéen ji su gisee mbërëg pour résumer su fekkente ne dafa gis mbërëg lu ëpp li mu ko daan gis mu jékki-jékki wala boobu mu gis bu dee mubtada bi la mu gis lu ëpp fukki fan ak juróom maanaam kii doog a tàmbali mu gis lu ëpp fukki fan ak juróom rek day daal di delloo mbir mi ci juróom maanaam ci ci ci ci bu dee bu dee bu dee mubtada bi la moom day delloo mbir mi ci ràññee day delloo mbir mi ci ràññee mm-hmm. waaye ki nga xamante ne amoon na aada moom day delloo mbir mi ci aadam mm-hmm. bu boobaa nag su fekkente ne gis na ni mbir mi tegu na teguwaat ñëwaat nekkaat lool maanaam ëppaat. ko ba mu ba mu mat ñetti yoon ba pare muy taxaw ci loo xamante ne gën naa néew fukki fan ak juróom bu boobaa ci lay daal di delloo maanaam bu boobaa ci lay daal di xam ne intiqaalu aada am na masalan ñu jël exemple da daan gis ba tey euh, juróom benn fan masalan muy gis juróom benn fan mu daal di jékki-jékki commencé gis euh, ba fukki fan ak ñeent bu boobaa euh, dañ naan ko li ko dalee juróom ñaareelu fan bi bu fukkeelu fan bi ak ñeent yëpp da ngay sanku nga dem nga julli nga continuer sa jaamu yàlla comme na nga ko daan defee euh, bu ñu demee ba fukki euh, ba wala ba ba fukki fan juróom day dem ba fukki fan juróom noonu ngay def mais su fekkente ne nag dafa demaat bu ko defee ba muy ñetti yoon mais demee du weesu fukki fan ak juróom mu taxaw bu boobaa da daal di jàppee aada ne aadaam moo taxaw su fekkente ne nag istaabulul du taxaw mukk tey day def. fukki tey comme weer wi day juróomi fan weer wee mu def fukki fan beneen weer wàcc tegu mu def ñaari fan beneen weer wàcc tegu mu def def juróom benni fan beneen weer wàcc tegu mu defaat juróom ñaari fan beneen weer wàcc tegu mu def fukki fan ak ñeent beneen weer wàcc tegu mu def ñetti fan benn maanaam di def noonu te du taxaw mu amul kooku dañ naan ko yow amu aada yow amuloo aada yow tam yiis nga am yow mu may yiisa lañ la tuddee mooy jigéen ji nga xamante ne amul moom xamul lan mooy période am amul parce que mën na koo gis saa ne te mën na koo gisee nu ne euh, am na beneen aada bi nga xamante ne aada muxtalifa maanaam aada bi day wuute masalan tey day gis tey euh, day gis par exemple mën naa gis ñaari fan toog euh, maanaam beneen weer wi mu daal di gis ñetti fan beneen weer wi mu gis ñeenti fan ñu tegaat beneen weer mu gisaat ñaari fan beneen weer mu gisaat ñetti fan bi ci des mu gisaan ñeenti fan mhm. ñu tegaat beneen mu ñëw gisaat ñaari fan bi ci des mu gisaat ñetti fan bi ci des mu gisaat ñeenti fan day daal xam ne moom aadam noonu lay demee maanaam moom aadam par trimestre la mhm. c'est-à-dire que trimestre la am moom amul benn weer kese day am ñaar ak ñett ak ñeent loolu nag topp ko ci lim bu la neex mhm. fii mbir mi ab du du ëpp mukk fukki fan ak juróom hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy tey bu fekkente ne léeg-léeg euh, aadaam day mën naa nekk koo xamante ne tamit euh, day day gis par exemple fukki fan lay gis weeru yëpp moom fukki fan la ci gis hmm. mais du taxaw maanaam li muy tekki mooy maanaam foofu ñaari mazhab ñoo ci am ci ci tënk hmm. dafa am ñi nga ne ñoom dañoo gis ne su jigéen di gisee ñeenti fan mbërëg euh, tëbal ñetti fan gisaat ñetti fan tëbal benn fan gisaat ñaari fan bu boobaa comme euh, fuqaha u maliki ki alayhim euh, ni ki noonu fuqaha hanabila rahmatullah alayhim loolu la ñuy def wala hanafiya yi ñoom dañ naan ñun dañ naan li ñuy tuddee Euh, iltiqaat la ñuy def maanaam mooy mooy mooy talfiq maanaam mooy dañuy boole dañuy boole yëpp am na ci fuqaha shafi'i yi ñu koy wax mooy mazhabul mooy mazhabul talfiq wala dañuy wax mazhabul laqt voilà dañuy wax tam mazhab ba jëfandikoo baatu mazhab wala baatu qawlu ñaar yëpp dañ koy faral di jëfandikoo ci seen téere yi mooy lan mooy dama naan euh, ñetti euh, bu dee dama ne dama ne woon ñeenti fan la gis tëbal ñetti fan. gis ñaari fan tëbal benn fan gis ñetti fan maanaam muy ñaata fan lim boo ko boolee ci li mu jot a gis neuf kon kooku neuf jours lay jàpp ne mooy Adam sauf que ni mu ñëwee moo bokkul maanaam ni mu ñëwee moo bokkul maanaam loolu mooy te lool moo gën a dëgër ngir lu tax ngir euh, borom bi subhaanahu wa aj mbir bi ci ak laat dana wala taqrabuhunna hatta tathurna te bu leen leen jege mbete ñu làpp maanaam foofu bu ñu xoolee gis ni ah ak laab dox na ci diggante bi bu boobaa saa yu laabee day dem sangu ji bu demee sangu ji commencé julli woor ay wooram nekk ca la mu nekk ca fan yi ko maanaam fan yi ko yi mu gis mbërëg yi loolu fan yi mbërëg la fan yi mu laab yooyu fan yi laab la loolu nag man nga koo def fii bu ñu boolee diggante yi mu xaar yëpp ñu boole leen matul fukki fan ak juróom maanaam fi mu toll bu ñu xoolee tey tey par exemple su dóor dafa gis ñetti fan ñu teg ci fukki fan yu mu laab maanaam mu am fukki fan yu mu laab mu gisaat ñaari fan ñu teg ci juróomi fan yu mu laab bu gisaatee lu mu gisaat ci beneen weer wi la bokk. lu tax ndax bu ñu boolee li mu laab yëpp ci weer wi mat na daa déjà fukki fan ak juróom te loolu mooy aqallu tuhri mooy li gën a néew ci li ñuy laab voilà loolu boo ko xasee ba xamee noonu problème yu bari dañuy réglé wu am naa nag ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i yi lu bari ci ñoom Euh, ñoom masalan loolu euh, ak Hanaabila rahmatullah ñoom mazhab boobu ñoom mazhabul euh, sahb lañ gën a jàpp mazhabul sahb mooy lan mooy dañ naan li mu gis lépp mooy mbërëg maanaam tey bu gisee ñetti fan maanaam neuf ñoom bu gisee ñetti fan daa di laat ñaari fan gisaat ñeenti fan laat benn fan ñoom diggante maanaam daa di gisaat beneen fan muy doog a laat complètement maanaam ñoom diggante boobu yëpp la ñu jàppee mbërëg maanaam ñetti fan yi plus ñaari fan yi mu xaar plus yeneen ñetti fan plus maanaam loolu yëpp la ñuy jàppee mbërëg hmm. bu boobaa ah bu xamee ni moom nii lay mel léeg-léeg nii lay mel bu boobaa diggante bi yëpp lay jàppee mbërëg mais loolu ku nekk xam na ni dafa dese dafa incertain te wóorul ci wàllu surtout jaamu yàlla gi maanaam bàyyiloo nit jaamu yàllaam ci lu mel noonu loolu dese naa leer dese naa wóor hmm. rawatina ne alquran dafa ak mbir mi ci ne nañu laab xat fala wala taqrabuhunna hatta taqhurna ba ci def moom mooy euh, fii yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, dafa ni fa iza aqbalat al hayda su mbërëg mi dëgmalee maanaam nga gis ne kon mbërëg mi ci jëmmi boppam moom la ñuy bàyyi xel waaye du ñu bàyyi xel laab loolu moo tax mazhab Maliki rahmatullah alayhi dëgër dëgër dëgër raayu dog ci bunt boobu dégg nga kon loolu moom mooy euh, kon lu njëkk li kon ñu dellu ci wax ci deret yi deret bu njëkk bi moom mooy deretu ah bu ñuul gi euh, ñaareel bi moom mooy alxumrat am na ñetteel bu ñu tuddee ak sufratu ak alkudratu yooyu tam daan ci ñëw insha allah Euh, sufratu day nekk deret yoo xamante ne day mel ni lu xaw a lu lu xaw a jege lu xaw a jege wànjar maanaam loo xamante ne day mel ni lu ak lu jaune da cee jaxasoo maanaam ak kudratu moom day mel ni deret yu ñu raxas ni mu mel maanaam ak xeetu raxasit boo jëlee yàpp nga raxas ko maanaam yàpp nga raxas ko couleur boobu mu yor léeg-léeg maanaam mooy kudra Euh, loolu nag soo ko boolee léeg lekk da am danañ ko gis léegi insha allah danañ ko gis ci ci ci hadith yi di ñëw mm-hmm. maanaam da am jamono maanaam euh, te loolu ñoom dañ ko daan compter ginnaaw mu ne comme ni hadith bi wax ne kunna laa na'uddu sufrata wal qudrat ba'da tuhri shay'an euh, sayyidat ummu atiya radiyallahu anha ne ñun de yeneen bi sallallahu alayhi ci jamono kunna laa na'uddu fii zamani rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-sufrat wal qudrata ba'da tuhur shay'a jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daanuñu boole daanuñu jàppee li nga xam ne moom mooy ak sufra ak al qudra ñoom ñaar yi daanuñu leen jàppee ginnaaw mbërëg dara maanaam su ñëwee ginnaaw laab bi dara maanaam su ñëwee laataa ñuy laab loola dañ koy boole ci déreetu mbërëg su fekkente ne dafa ñëw ginnaaw laab gi dootuñu ko booleeti ci deretu mbërëg ah, am na ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo jàppee ba tey ci deretu mbërëg moo xam ci biir la bokk wala ci biti la bokk waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne duñ ko boole ci deretu mbërëg gi su dee dafa nekk ci biti laab gi mooy lan mooy tey su fekkente ne jigéen ji dafa gis juróomi fan mm-hmm. mbërëg daa di gis li nga xam ne moom la ñuy tuddee alaamatu tuhur lool daañ ci ñëw tamit insha allah bu daa di gisee après mu gis sufratu ak kudra maanaam tey par exemple euh, bu boobaa sufratu ak kudra boobu doon du ko compter ci mbërëg mi day jàpp ne rek am raxasit la rek bu génn waaye du ko boole ci ci mbërëg mi alors que su fekkente ne dafa gis masalan ñeenti fan mbir mi di wàcc di woyof maanaam souvent noonu lay demee maanaam buy jeex léeg-léeg mën naa jeex ci ay par toq di gën di tuuti wala muy jeex ci di am ay xeeti raxasit maanaam xeet yooyu maanaam zone boobu di génn wala boog li nga xamante ne moom mooy lu mel ne yàpp bu ñu raxas muy commencé génn euh, di di mel ni luy gris di jege xonq ak di jege dem jëm ci gris dañ koy loolu mooy kudra mhm. ba jékki-jékki commencé weex bu weexee tan liy génn nekk liquide bu visqueux ba pare weex loolu moom moo tudd al-qassatul bayda loolu dañ ci ñëw yëpp li sayyidati Aisha radiyallahu anha fi mu daan waxee jigéen naan leen laa ta'jalina hatta tarayanna al-qassatayn qassatal bayda bu leen yàkkamti nekk leen ba gis loolu ñuy tuddee al-qassatul bayda mooy lu weex loolu tey génn bu ñu demee ba yegg ci niveau boobu après mu kon laat na maanaam tey su fekkee ne da gis ñeenti fan gis yeneen ñetti fan yoo xamante ne loolu lay gis loolu day daal di jàpp ne kon maa ngi maa ngi nii ci biir lii may gis lépp mbërëg la mais bu demee ba gis xafatul bayda ba laat na wala mu dem ba jékki-jékki amatul dara lu génnee ci moom gis ne léegi nii moom daara génneetu ci moom bu jëlee coton wala morceau teg ko ci place bi deret ji di génnee bu ko yëkkitee du gis dara lu ci takk luy lu roog deret bu boobaa day daal di commencer jàpp ne man nag léegi laab naa mu demee sangu ñëwaat gisaat yooyu nga xamante ne moom lañuy ñu tuddee ak sufra wala boog al kudra di tuuru dootu ko jàppeeti dara baax léegi kon moom bu boobaa dootul maanaam loolu moom ak ay istixaada ñooy bokk àtte mm-hmm. loolu ak istixaada ñooy bokk àtte te loolu lan moo nekkoon atte bi gisoon nañ ko ci bañ ko gisee ci baabu damil xay euh, baabu xaflit dami mm-hmm. buntuk raxas deret mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa saa yoo waree julli mm-hmm. te nga wata wadda yi li kulli salaat te na nga jàpp saa yoo julli tamit maanaam mooy kon loolu di génn day yàq jàpp te saa yoo julli dafa war a julli waat daf ko war a defaat waaye loolu tamit am na teqantal teqantal bi mooy su fekkente ne dafa gis deret jooju ah dafa gis deret jooju muy nekk loo xamante ne day am waaye day dagg bu boobaa day daal di dem bu daggee ci la koy raxas dem julli ci euh, fexe nag ba mu laal yére yi wala mu laal yére yi yére yi tam mu raxasaat waaye su fekkente ne day continuer comme ni muy gisee jorngel comme fi mu ne mu ne inni imra'atun ustahaadu fala athur man jigéen laa joo xamante ne damay gis jorngel dama damay gis jorngel rek deret ji day génn te duma laa bu boobaa nag bu boobaa comme li yent bi wax la rek sallallahu alayhi wasallam ne ko ah déedéet kon nag ni ngay def léegi kon bu boobaa moom mooy comme li muy def rek mooy loolu mooy day day day jàpp pour julli bu nekk waaye jàpp kooku tamit borom xam-xam yi rahmatullah dañ cee wuute am na ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqahaa xanafiye ak saafiiye ak xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne jàpp googu muy jàpp daf koo war di def saa yu waree julli kooku saa yu julli jotee waxtu julli saa yu jotee rek daf koy def baax na et que farata kon di jàpp saa yoo waree julli day daal di mun nekk farata ci moom amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah dañ ne ñun nag d'accorduñ ci ne saa yu waree julli dafa war a nekk wata wat wa tawadda'i li kulli salah te na nga jàpp saa yoo waree ngir julli bu nekk boobu yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam ñun niñ ko déggee mooy ne julli googu loolu dafay nekk rek lu ñu sopp maanaam jàpp googu day nekk lu ñu sopp hmm. ndax ñooñu moom mooy atti salaf hmm. képp koo xamante ne dafay am luy génnee ci yow Euh, du loo xamante ne buy génn am nga ci dara loo ci mën a maîtriser loo ciy téye day génn te amoo ci amoo ci amoo ci maîtrise muy génn génn gu bëri di la dal lu tolloog ñaari yoon par bés loolu dootul yàq ci sa julli sa sa njàpp maanaam nit koo xamante ne tey masala euh, day tuur ndox tout le temps mooy incontinence ndox mi tout le temps day génn di génn di génn mu koy dalee noonu kooku loolu dootul yàqati njàppam saa yu nekk saa yu waree julli ni muy def rek mooy day dem dem dem euh, day raxas rek mbir mi te loolu nag te te dañuy sopp mu am yére bu mu jullee maanaam wala boog mu tii maanaam mu mu raxasu tii takk takk ko wala yu mel maanaam euh, genre comme bu dee wolof danaan ngemb loolu rek lay def après mu dem julli ci amul leneen lu ko ci war mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy bu fekkente ne nag jigéen ji gis mbërël la tamit noonu doo nga lay def day dem raxasu continuer julleem loolu du nekkati loo xamante ne day yàq julleem ba mu def nag léegi su dee dafa war a génn moo tax bi jigéen ji ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko soo paree ni ngay def moom mooy da nga koy raxas da ngay raxas faxsili anki dammi summa salli da raxasal deret bi ci yow ki na nga julli mu ne ko ah, mu ne ko hiya aktharu hiya ashaddu min zalika ya rasulullah saa saa mbir mi gën na tar lool mu ne ko kon fatalajjami na nga nanga nga kon na nga ngémmu na nga takku ci anam goo xamante ne maanaam nga moytandiku rek deret ji di tuuru waaye boo ko defee tam bu ko defee tamit terewul deret ji di génn loolu garawul day continuer day day julli continuer noonu loolu dootul yàqati julleem loolu dootul yàqati julleem hmm. euh, léegi beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne dafay rax dafa dagg dafa euh, dafay dafa dafay jàpp kon maanaam gis nañ ni kon jàpp googu du nekk loo xam ne farata a ci moom ngir ne loolu du yàqati ak julleem maanaam doo dootul yàqati ak njàppam maanaam kooku faaw mu def leneen maanaam mu dem tuur ndox masalan bu dee jigéen jooju la mu tuur ndox wala mu dem àll wala mu ngelawal wala mu jonjoo ak borom këram ci jenn xeet ak yu mel noonu yooyu maanaam ba am ci bànneex wala yu mel noonu wala ba mu wut ko ci xeet yu mel noonu loolu mooy yàq njàpp wala mu nelaw nelaw yu xóot yeewu et cetera mboolem yi ñu xam rek ne day yàq njàpp yeneen daal yooyu yàq jàppam waaye lii moom dootul yàq jàppam comme ki nga xamante ne foo ko fekk par exemple day génn ngelawal masala munu ko téye kooku tamit xaalam noonu lay demee loolu ngelawal dootul yàq njàppam kooku kooku leneen mooy mën a yàq njàppam waaye dootul nekk ngelawal ki nga xam ne tout le temps tuur ndox day tuur ndox day génn kooku leneen yàq njàppam waaye dootul nekkati euh, tuur ndox mi waaye loolu moom mooy li fuqaha maliki wax rahmatullah alayhi amma ñeneen ñi ci def ñoom dañuy farataal njàppali waaye saa yu waree julli bu boobaa mbir mi nii lay deme ay possibilité la possibilité bu njëkk bi moom mooy ma mën a xaar ne bu ma duggee maanaam bu ma duggee ci waxtu wi rek xam ni amaan na mu dal ma ci saa si ci début waxtu wi laay dem jàpp ji dem julli ci su fekkente ne mbir mi euh, dafa may dal fekk maa ngi ci biir tàmbaleeg waxtu wi te mu leer ma ni fii ba balaa waxtu wi di jeex dina fi arrêté benn moment damay xaar mu arrêté ma doog a dem raxasu dem julli ci dem dem jàpp dem julli ci maanaam boobaa mbir mi noonu lay demee su fekkente nag du arrêté du tout. day continuer bu boobaa heure bu ma neex laay julli ci biir waxtu bi heure bu bu jotee damay dem jàpp ji et bu ma xasee ba jàpp maanaam damay dam raxasu jàpp jamono jooju même bu dee dafay commencer day continuer di wadd jamono ji ma nekkee ci biir njàpp gi garaawul damay continuer sama njàpp loolu du ko yàq te loolu nag nga xamante ne même yeneen fuqaha d'accord nañ ci loolu day dëgëral encore mazhab maliki rahmatullah alayh mais mu am teqantal gu ndaw bu wuutale xanafiye ak ñi ci def ci biir mbir moom ngir ne euh, watawadda i li kulli salaati te na nga jàpp ci ñeel pour ñeel julli gu jot boobu yeneen ci la ma wax ñoom dañoo jàpp ne mooy li kulli waqti salaati lay tekk maanaam waxtu julli gu jot su ko defee nit ki su demee jàpp ji jigéen ji su jàppoo moment boobu wala boog keneen ki am salas ñoom bokk même àtte su demee nga jàpp ji waxtu jooju ñëw julli maanaam mën na julli naafila yu ko neex julli ci farata gi niki loolu mën na ci fay mboolem yeneen julli yi ko weesu woon alors que bu dee ñeneen ñi ci def ñoom niñ ko jàppe mooy ne lim ci munu ci fay yeneen i julli maanaam julli farata gu nekk benn boobu la ko ciy defal maanaam munu ci fay yeneen i julli alors que bu dee Hanafi la rahmatullahi alayhi masalan ñoom bu julli tisbaar jotee nga dem jàpp ji ci lool ci lu mel noonu balaa njàpp ngay arrêté julli tàkkusaan ñëw jot bu julli tàkkusaan jotee ci la jàpp ngay yéex ce qui veut dire que ni mën ngaa julli naafila yu la neex avant julli naafila yu la neex après fay ci sa mboolem julli yi nga waroon a mën a julli ci jamono jooju ñoom kon durée bi lañ jàpp ñi ci def jàpp li nga xam ne moom mooy jëmmi julli gi farata gi bu boobaa mën a julli naafila yi mais mënuñu ci julli beneen farata Euh, léegi loolu kon moom mooy euh, ñaar ñett ñaata deret tudd naa euh, bu ñuul bi tudd na bu xonq bi tudd nañ sufratu ak xudratu am na lu ñu tuddee al xudratu al xudratu mooy deret la joo xamante ne day jéng jëm ci vert deret yu jéng jëm ci vert loolu ñaare day dal nit ki bu fekkente ne dafa nekk feebar feebar wala mu lekk loo xamante ne dafa yàqu wala yu mel noonu ci période boobu la koy mën a dale euh, loolu nag léeg-léeg mbërëg am couleur boobu mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy euh, ak turbiya mm-hmm. ak turbiya moom mooy deret ji nga xamante ne day xaw a jege couleur suuf voilà day jege couleur suuf comme day xaw a jege yére bi voilà jéng jëm ci loolu mais dañ di xonk diggante xonk lu mel ni yére bi maa couleur foofu moom lay yor kon kooku moom mooy euh, loolu moom mooy yii mooy deret yi nga xamante ne ñoom ñoo existé euh, bi ci gën a ëpp doole kon moom mooy bu ñuul bi mm-hmm. bi ci tegu mooy bu xonq bi bi ci tegu moom mooy sufratu mooy bu bu jege jaune bi bi ci des moom mooy bii niroog raxasit bi mooy xudratu bi ci des moom mooy xudratu ak turbiya euh, yii ñoom ñooy juróom benn yi nga xamante ne ñooy juróom benn deret yi nga xamante ne def na ci gis mbër képp koo xamante ne nag dafa gis yii yëpp nekk mbërëg maanaam kuy doog a tàmbali matalaan mu gis yii yëpp waaye ba mu leen gisee ba mu leen gisee daf ceete euh, maanaam matul fukki fan ak juróom bu boobaa day jàpp ne lépp mbërëg la waaye su dee daf leen a gis mu ëpp fukki fan ak juróom bu boobaa dañ naan ko est-ce que euh, léegi bu boobaa dañuy teg ordre bi yëpp lu xonq lu ñuul li ak lu xonk li soo leen boolee est-ce que loolu rek mat na fukki fan ak fukk ak juróom ah buñ ci boolee sufratu ak kudratu est-ce que loolu yëpp mat na fukk ak juróom bu nee déedéet bu boobaa dañuy jàpp ne ba ci kudratu bi foofu la déretu mbërëgam yam Mm-hmm. bu dee dañ naan ko addanaanaa waaw loolu sax ëpp na fukki fan ak juróom boobaa ñu ne ko kon dindil sufratu ak kudratu mm-hmm. mu dindi sufratu ak kudratu ñu laaj ko ndax kon bu ñuul beeg bu xonk bi rek bu dee encay loolu sax ëpp na bu ko ëppul ñu ne ko kon loolooy sa mbërëk bu ko ëppee ñu ne ko kon dindil kon lu xonq la xumratu bu boobaa mu daal di des lu ñuul li kese bu dee lu ñuul li ëpp na rek dañ naan ko kon yow tamyiz sax jagalu la yow mënu ràññee kooku mën moom même bu dee loolu la dañ ko mënu ràññee bu boobaa dañ lay daal di delloo ci sa maas gi ci say mbokk yaw ci ñooñu lañ lay delloo juróom benn fan wala juróom ñaari fan selon li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci ñoom nan la ñuy gisee seen ay mbir dégg nga <coughs> xadis boobu <coughs> gisoon nañ ko xadis numéro deux cent vingt-huit gisoon nañ taxrib bi walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu ghasl damil mahyidi ghasl raxas damil deretuk al mahyidi mbërëg mm-hmm. ah, am na ci yeneen riwaayat ba ghasl damil hayd la ah ci yenn nusxa yi waaye maanaam mooy almaxiid bi comme mbërëg la rek comme ni nga xam ne noonu la ko alxuraan waxe wa yasaluunaka anil maxiid daan la laaj ci li aju ci wàllu mbërëg maanaam moo tax dañuy wax almaxiid di wax alxaydu ah, amoon na buntu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon hadith bi ñu weesu gisoon nañ ko ci baabu xasli dame boobu moo gënoon a yaatu buntuk raxas deret waaye fii dañ ciy gis ci buntuk raxas deret mbërëg mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Yusuf moom mooy at-Tinnisi an Maalik mu ne Anas ah, radiyallahu ah, an Hishaam mooy ibn Urwa ibn Zubayr an Faatimata bintul Munzir ah, moom di do di mbokki maanaam Faatimata bintul Munzir ibn Zubayr ibn al maanaam nga xam te ne ñoom ñaar ay doomi baay lañ moom moom ak borom kër di Hisham ibn Urwa nga xamante ne moom moo euh, moom moo jàngal maanaam lu bari moo ko jàngal borom këram mooy Hisham ibn Urwa te Hisham ngi gën a adduna soixante yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu moom mi ngi gën a adduna quarante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi bokkoon ci borom gëneelu taabi'i yu mag ya euh, yu jigéen ñi radiyallahu ta'ala anha euh, nga xamante ne dafa bokkoon tamit ci borom xam-xam yu mag ya ci ñoom jàngee ci ëpp nag ci ay maanaam eh, ci ay maamam maamam sayyidat Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha naka noonu jàngee nag sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha eh, moom tamit xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne Asma moom ñoom waa Madina la maanaam boo xoolee xadis bi ñu weesu ak xadis bi waa Madina Munawwara ñoo ko solo Abdullah ibn Yusuf rek moo leen rax at-Tunisi mm-hmm. rahimahullahu ta'ala te moom dëkkoon na Madina mu ne kon asma bint abubakar mu ne an asma mu jëlee ci asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa siddiq radiyallahu ta'ala anhu ko zaatu nitaaqayni euh, ndax dañ koy wax zaatu nitaaqayni borom ñaari ceinture yi ngir ne ceinture am gi mu jëloon takk ko ci ndiggal maanaam xotti ko ngir jël benn bi euh, euh, lëmase ko Euh, ndax bi nga xamante ne moom la togg gi nekk beneen bi ci des mu lëmasi ko ndax bi nga xam ne moom la naanu bi lekk ba pare takk ko ci ndiggali dem doon fekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidna Abubakar radiyallahu anhu ñetti fan ca euh, gaaru maanaam euh, ca Sawr mu fekk ko fa moom mi ngi génn adduna ci année soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne ay weer rek lañ ci teg ginnaaw bi nga xamante ne moom lañ buum doomam ji mooy sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom loolu ak naqar gu rëy rëy la ko indiloon ba ni mu génne àdduna moom mi ngi gën a àdduna euh, ñaar fukkeelu at ak ak juróom ñaar laataa gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam vingt-septième année laataa gàddaay gi mi ngi tuub nag euh, ci ñu njëkk a tuub ci dugg ci lislaam ci la bokk mooy ñi nga xamante ne moom fukki fan fukki nit ak juróom ñaar dong ñoo ko Euh, njëkk a dugg ci l'islam amma ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam soloon nañ ko ci cinquante six hadith yoo xamante ne ñoom moom mooy musnadam yoo xamante ne muttafaqun alayhi quatorze la imam al-Bukhari wéetoo na ci ñeent imam Muslim wéetoo ci ñeent ci ay haditham radiyallahu ta'ala anha mu bokkoon tamit ci ñi nga xam ne jaamukatu yàlla yu màgg lañ radiyallahu ta'ala anha dëgg woon ba pare an nekkoon borom xel yu rëy nga xamante ne borom bi subhaanahu wa boole woon na ko ci gàddaay gi ci waa kër Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu nga xamante ne ci ñi ñi gënoon a def yitti la ci la bokk ba tax Seydina Abubakar yéen ci saa sam ñu rëcc ah ba nga xamante ne euh, waa Quraysh mënuñu leen woon a jàpp bokk am na yeneen i ngëneel yoo xamante ne tamit am na ko yu bëree bëri euh, radiyallahu taala anha moom ko mu ne annaha naka moom qaalat nee na sa'alat laaj na imra'atun ab jigéen rasulullah rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ne ah, jigéen jooju moom la ndax am na ci yeneen riwaaya boo xamante ne ah, moom mooy bu imam Ash-Shafi'i jëlee ci ci al ummu ah, mu jëlee ci imam Ibnu Uyayna mu jëlee ko ci Fatima ci ci ci même càllate ji muy Hisham ibnu Urwa mu jëlee ko ci Fatima tamit Munzir mu jëlee ko ci moom mi radiyallahu anhu ne mu ne man sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam maam kon ñu na laaj googu moom mii moo ko moo ko moo ko laajoon waaye dafa wax ne waaye jarul mu naan man maa koo laaj maanaam ngir ne rek am na ku laaj ngir ne acte bi moo am solo waaye du moom waaye nekkut ñoo xamante ne mooy sahaaba yi radiyallahu anhum dañ ko daan def lu bari léeg-léeg ñoom seen bopp ñoom ñooy laaj yeneen waaye dañ naan am na ku laaj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne buñ ñëwoon mën a maanaam lu rëy lay doon ndax ñëw active diine boo xamante ne ci yow la génnewee te yow yaa laaj yenente bi salaa sam loolu lu réy réy la waaye terewul ñoom dañuy fàddal fàddul seen bopp maanaam meruñu comme ñu bari bari bari ci ñun yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla xam mm-hmm. nga xamante ne dañuy bëgg tul le temps a en avant waaw kilifa diw sangam man bopp maa ko laaj nangam ñoo demoon kii buñ kii <laughs> ah maanaam di bëgg tout le temps di jiital seen bopp loolu léeg-léeg ñu def ko comme ni mu amee ci riwaaya bu imam Ibn Uyayna bi rahimahullah imam Shafi'i bi léeg-léeg du wàññi dara ngir leeral mbir mi dëgg-dëgg ci xam ne dëgg-dëgg mbir mi ngir mën a gën a mën a saxal dëgg yi waaye am na dëkkoo ko saxoo saa yoo koy nettali te ñu gis ne riwaaya di bëri nañ waaye boobu riwaaya moo ci am man maa laaj maanaam du gis ne kon <coughs> euh, bu koy nettali amaan na da koo nettali lu bari te ni mu ko nettalee lu ci ëpp daf doon wax rek ne laaj nañ am na ku laaj ngir bañ di di tout le di fësal sa bopp ci lu nekk beneen bi ci def mooy ne àtte bi nit ki amul solo àtte bi ci bopp moo am solo mm-hmm. voilà comme te diine xam-xam bi tam noonu la demee comme la imam Shafi'i doon wax radiyallahu anhu bi mu nekkee ci lalu bàmmeelam ci la ñaan boromam ci lalu bi mu génnee àdduna ci ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala ak aneexoor xam-xam bi ma tasaare yëpp yàlla tasaare ko mm-hmm. xam-xam bi yëpp nit ñi jariñoo ci te sama tur bu ci feeñ waa moo tax tamit ci loolu wax na ak ak neexoon moo tax mu ne man musuma di weranteeg nit ci dara lu dul damay ñaan dëgg yàlla feeñal ko ci làmminam maanaam moom loolu lay ñaan ay waaye yàlla dëgg feeñ ci wax ci li muy wax loolu nag wuute nag ñu ëpp ci ñun yàlla nañu yàlla sàmm hmm. nga xamante ne bu ñu ci da daj naa waaje maanaam ñoom ah <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm hmm. nee na fa qaalaat mu ne ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla ali sallallahu alayhi wasallam ah, xoolal bu fekk ihdaana kenn ci ñun maanaam mooy ara'ayta mooy xanaa gisoo maanaam mooy boo gisoon mooy imaginer rek maanam maanaam gisal maanaam mais gis ci xel maanaam wala ci xam-xam ihdaana kenn ci ñun iza asabatu laale a ak yërëm addamu deret ja minal haydati bu tukkee ci mbërëg maanaam deret joo xamante ne deretu mbërëg la mu laal yërëm kayfa ana naka tasna'u lay def ba mu wax ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam maanaam lii yëpp hadith ah, bi lii day tegtale lii ak hadith bi ñu weesu ñaar yii yëpp dañuy tegtale ne jigéen ji lii mbir yi nga xam ne ñoo aju ci wàllu diineem rawatina bu fekkente ne sax mbir mi dafa aju ci wàllu jigéen maanaam tey concerné jigéen ñi rek sax loolu jigéen ji mën naa dem directement moom ci boppam mu laajal ko boppam te du yónni kenn du yónni borom këram du yónni kenn moom ci boppam moo ñëw laaj mbir mi loolu nag am na njariñ gu ci nekk bu njëkk bi moom mooy dana tax mu gën a jàpp mbir mi ndax bu amee intermédiaire rek dut day daal di mën a établir ndax dëgg-dëgg lam lamu lama laaj loola la ñu nettali ak it ndax lañu tontu loola la ñu ma nettali maanaam bu ah ngir mën a dindi dut boobu loolu benn ñaareel bi ci def moom mooy day tax mu gën koo takk ngir ne li ma xam ne mbir mi moo ma concerné ba mu ñor ma ba ma dem laajal ko sax bopp loolu dama koy gën a mën a takk takk goo xam ne day wuute takk gi nga xam ne moom la ñuy takk yeneen mbir ñetteel bi ci def moom mooy ne euh, day tax ba mbooleem lu ci am lu bokkut ak li nga xamante ne maanaam bu ci amee leneen luñ ma ca wax te xamuma ko bu boobaa mooy ma mën koo gën a mën a laajaat maanaam ma ma gën koo mën a leerlu euh, te kon loolu. Euh, jigéen ji laajal boppam mbir mi loolu lu dagan la te lu leer na maanaam xadis yëpp dañ koy tegtale te gis nañ tamit xadis sayyidat Ummu Sulaym bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom ci la euh, ñëwee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam naan ko ndax jigéen euh, dana mën a day day bu géntee di di jote ak borom këram ndax day sangu farata da koy wa waaw wala déet ak yeneen ak yeneen nga xamante ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ yu daan ñëwal seen bopp toog ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam laajte ko laajal ko boppam loolu kon euh, bi ci def moom mooy ko xadis bi tamit mel ni sayyidat Asma bi radiyallahu anha moo laajal boppam maanaam yooyu yëpp mu laaj ko mu ne fa qaala yonent bi fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne iza asaba su laalee sawba yëri ihdakunna kenn ci yéen ak damu deret bi min al hayda te maanaam deret deret ji nga xamante ne deretu mbërëg la dégg nga mu ne fal taxurus ho na ko daal di xoos kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu njëkk def kon loolu bokkoon na ci liñ ci gisoon moom mooy ne bu fekkente ne sobe dafa amee jëmm dañ koy xoos laataa ñu koy raxas euh, dégg nga mu ne sum maanaam summa topp li tam bax bu euh, na ko na ko na ko maanaam euh, xam nga dafa am beneen maam taq taqru taqrusu moom tax futtuhu la njëkkoon wax da koy xoos fan taqrusu maanaam da koy feke ndax xoos ndax euh, taqrusu euh, xars moom mooy feke maanaam mooy xoos ak ndox loolu mooy taqrusu na ko xoos ak ndox maanaam mooy na ko feke ba wala fete lay wax maanaam kon na ko ah ah fete waaw mooy <laughs> nga sotti ndox raxas ko def nii ak ndox loolu moom mooy fete <laughs> dégg nga dégg nga mu ne nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko xo eh, nañ ko nañ ko fete kon mu ne <coughs> suma ap hmm? déedéet ndax dafa am ci yeneen riwaayaat yi voilà am na ci yeneen riwaayaat yi yaakaar naa riwaaya bi njëkkoon a gis loolu la hmm. taxattuhu summa bil maa'i hmm. voilà dégg nga mu ne summa li daxu topp nag na ko na ko na ko na ko wis bi maa in ci ndox waaye gisoon nañ ne ci riwaaya imam Abu Dawud bi rahimahullah dafa ne li nga xamante ne moom nga gis moom ngay raxas fete ko li nga gisul moom ngay wis maanaam li nga xam ne dug daf cee am te loolu moom mooy ne bu fekkente ne damaa am ci sàkk ci ne sobe laal na sama yére waaw wala déet bu boobaa dama koy wis dégg nga mu ne kon nan ko wis mu ne summa topp li tu salli na nga julli fii ci moom maanaam Euh, de maanaam yére bi nga xamante ne moom la dereetu mbërëg gi laal yére boobu dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy raxas maanaam kon ndekete euh, deret comme dereetu mbërëg comme moom yeneen deret di ñooyam maanaam ci raxas gi nga xamante ne moom lañ ko war a raxas loolu tamit dañ ci xamee ne deretu mbërëg sobe la comme ni nga xam ne noonu lañ ci beneen xadis bi ñu weesu léegi la ñuy xamee ne deret jëmmi boppam rek sobe la ndax daf ni ko loolu fa inna zalika irqun ndax loolu ak maanaam sidit gu fàcc la te deret yëpp ci sidit la ñuy fàcce alors que deretu mbërëk li ko wuteeg beneen deret bi moom mooy ne moom ci roxum bi lay génnee mm-hmm. deret bii moom ci sidit gi la fàcce te loolu tamit daf ne ko na ko na ko raxas fax si lii ankit dama na nga raxas ci yow deret mm-hmm. beneen bi ci def moom mooy ne euh, kon kon lii acte la koo xam te ne dañ ci xamee maanaam wàllu maanaam lii waaye nag su fekkente ne dafa nekk koo xam te ne day gis mbërëk tout le temps maanaam dafay gis jorngel kooku buy raxas bu bu maanaam euh, raxas gi mu koy raxas euh, dañ koy wax dañ ko koy dañ ko du nekk loo xam te ne day day day farata ci moom bu dee toul le temps tout le temps tout temps la koy gis te it day tuuru maanaam day di di ko laal tout le temps bu fekkente ne mën na saa changer yére boo xamante ne daf koy sol pour buy gis maanaam ci buy julli mu daal koy def fekk nag mu daal di takku ngem bu dëgg-dëgg ci anam goo xamante ne euh, du du du deret ji du génn waaye su dul lool rek nii lay def euh, hadith bi euh, jotoon nañu gis euh, taxrij bi mais a Maalik rahimahullahu taala solo hadith numéro 156 te gisoon nañ ko hadith numéro 227 ci Sahih imam al-Bukhari rahimahullah gisoon nañu taxrij bi walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Asbagh ah, mooy Asbagh ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Nafi' al-Qurashi al-Mughira rahimahullahu ta'ala dakkantam nekkoon Abu Abdullah al-Misri al-Maliki rahimahullah bokk ci fuqaha u Maliki yu mag yi rahimahullah maanaam gisoon nañ ko turam ci baabul masx ala xuffayni ah hadith ah voilà maanaam moom mooy. Euh, moom euh, taalibe nekk koo xamante ne ku mag la ci ñi euh, jànge ci maam ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom doon wax naan musuma xam maanaam amul ku ëpp ku gën a xam waxu imaamu Maalik yi ko asbax bi nga xamante ne moo ko gën a xam ñëpp fa ndax waxu ju imam Malik wax ju ne xam na fa mu ko waxe xam na nam ko waxe xam na lu tax mu wax ko xam na ci bërëb xam na jamono ci maanaam xam na tamit atte yi ci wax jooju maanaam kon moo tax eh, ci nekkoon ci fuqaha u maliki yu mag yi nga xamante ne eh, ci eh, ta kii taal bi imam wax Wahb la rahimahullahu ta'ala bokk ci misri yu na yi mm-hmm. ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhi mi ngi génn àdduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu nag moom moo tax imam al-Bukhari rek moo soloo ci moom soloo na ci moom vingt hadith euh, yaakaar na am na ci bi ñuy wax ci moom pour la première fois dañu waxoon ne juróom benn hadith la soloo ci moom waaye loolu njuumte woon maanaam euh, solo na ci moom vingt hadith te am na juróomi hadith yu yu ci teg yoo xamante ne ay mutaaba euh, mutaabaat lañ ak ay taaliqaat exactement ñetti muta ñetti mutaabaat ñetti ñetti ñetti taaliqaat ak ñaari mutaabaat maanaam ñaari naan wa qaala asbah mhm. nangam dégg nga imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala moom rekk ka solo waat ci moom benn xadis keese mhm. te am na ku dox ci digganteem ak imam asbah rahimahullah loolu nag li indi xam nañ ko mooy génn àdduna gi mu yéex a yi mu teel a génn adduna mm-hmm. ndax deux cent vingt cinquième année ci la génn adduna te deux cent vingt cinquième année dafa teel mm-hmm. ndax ñoom ñii ci deux cent ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ci xuduudu deux cent vingtième yi lañ gane adduna mm-hmm. imam al-Bukhari moo ci njëkk gane adduna ci cent quatre-vingt-quatorzième année la gane adduna moo tax ñeneen ñi ci des ñoom solo ñoom ñoom nga xamante ne ko boo xoolee kon ñoom ñëpp boo leen xoolee ci ci Euh, limitu deux cent vingt vingtième yi la deux euh, centième yi mm-hmm. waaw limitu deux centième yi ci lañ gën a àdduna mm-hmm. te limitu deux centième yi boo xoolee il faut nga vingt cinq ans pour moom mu bañ a génn àdduna maanaam pour nga teel rawatina bu dee nag boobu day fekk da ngay njëkk a tukk tukki ci dëkk yi la gën a jege mm-hmm. kon balaa ngaa yegg Égypte balaa ngaa yegg Misra fekk moom mu génn àdduna lii rek indi le fait que ñu bëree bëri maanaam yeneen ñi ci def solo wuñu ci moom euh, raxe maawullahu taala mu ne qaala axbarani ibnu wahb te moom mooy taal mooy ima taalibi imam malik directement mm-hmm. abdullahi mm, ibnu wahb ibnu muslim al-qurashi al-fihri rahimahullahu taala daqantalam nekkoon abu muhammad ah, moom mi ngi gën a adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci misra ci al-fustat mm-hmm. maanaam foofu la gën a adduna Euh, takkoona ak imaamu Maalik muy imaamu Daaru Hijra rahimahullah lu ëpp ñaar fukki at maanaam yoo xamante ne daanaka tàqali ko wul ak imaamu Maalik nga xamante ne moom ci boppam nee na man jàngee naa ci ñeenti téeméeri sëriñ quatre cent yoo xamante ne euh, kenn ku ci nekk vraiment dama jàngee ci moom lu bare bare mokkal lu tolloo quatre cent mille ci ay xadis yoo xamante ne itam euh, ay ay ay ay nekk koo xamante ne tamit ku jaamu yàlla jaamukatu yàlla bu màgg la woon ko xamante ne ku siiwe ci ay ci ay rakka yu bëri yu mu daan julli naafila yu et cetera nekkoon koo xamante ne tamit ku dëddu adduna la woon euh, nga xam ne daanaka dundam yëpp ci sàkku xam-xam la ko la ko defoon euh, ndax bi mu takkook imaam Maalik takkoon yeneen i sëriñ euh, yoo xamante ne duñu imaam Maalik kese waaye imaam Maalik nag la gënoon a yàggal te ci moom la gënoon a reconnaître ci moom la gënoon a jàngee lu bare bare bare. bokk na tamit ci li mu ràññee mooy de moom jàngul ci imam Maalik rek di wax tout le temps ñu lu ñu wax mu ne Maalik nee na Maalik nee na Maalik nee hmm. moom daanul doxale noonu loolu loolu moom daf daan tout le temps di delluwaat ci naan eh, ci ci yi ci boppam hmm. loolu moom moo tax mu am sax moom moom ci boppam am na benn a a moom moo tax wa masalan imaamu Maalik changé eh, maanaam soppi gis-gis ci wàllu xàll baaraam yi ndax avant da daan wax naan xàll baaraam bu maanaam non non bokkul ci ci ci jàpp waaye bi mu ñëwee indil ko xadis bi mu xool ko dafa bàyyi daf ko dégg ñu ñu ñu koy laaj ci wax bunt boobu mu wax mu naa ko non xàll baaraam bokku ci muy fatwa loolu waaye ba benn bés mu dégg ko ci moom ñu ko déggee mu bàyyi ba mbooloo mi wàññeeku mu ñëw ne ko man gis naa ci xadis daal koy wan xadis bi mu daal di gis nii lii kay dëgër na. ginnaaw gi saa yu imam Maalik bu ñu ko laajaatee wàllu xàllu baaraam mu ne xàllu baaraam lii la mu ne xàllu baaraam ci jàpp la bokk loolu bokk benn beneen bi ci def moom mooy moom euh, moo doon wax ne moom li mu takk ci imam Maalik rahimahullah ci li ñu ko laaj mu ne xamuma mu ne suma ma ci guddoo bu ni gën dem tiiri laa ci bind ci masala yi nga xam ne dañ naan laaj nañ imam Maalik nangam imam Maalik ne laa adri a loolu de xaw ma ko maanaam loolu nee na bu ma ci doon bind téere di lim rek masala yi dinaa ci bind téere bu ngand téere bu rëy rëy laa ci bind te moom mooy imaamu Maalik rahimahullah léegi lan ngay xalaat léegi ci léegi ñun nga xamante ne xaajuñu bay mat un million wala un million ñeemul waaye lu ñu wax rek ñu ne xam nañ ko yal nañu yàlla xam nga moom kon Abdullahi ibn Wahb rahimahullahu taala mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa fekk mi ngi am soixante-douze ans rahimahullah mu ne qaala moom hadiisam ñu ngi ci ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañu hadiisam maanaam euh, boo xoolee kon fuqaha bokk te loolu lu am solo la mooy bokk na ci ñi nga xamante ne fuqaha maliki yu mag yi nga xam ne rahmatullah am seen hadith ñi ngi ci kutubu sitta mu axbarani Amr ibn al te moom mooy Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdullah al-Ansari rahimahullahu ta'ala dakkantam nekkoon Abu Umayya moom tamit waa Misra la al-Misri rahimahullah mi ngi génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa bokkoon tamit ci huffaz euh, yi ci siqaat yi rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdurrahman an Abdurrahman ibn al-Qasim te mooy doomu Seydina waa kër Seydina Abubakar radiyallahu mooy Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mooy al-Qurashi rahimahullahu ta'ala daa tam nekkoon Abu Muhammad mi ngi génn àdduna 126e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon tamit siqatun faqihun wari' maanaam boo nekk xam te ne ku dëgër la ku wóor la nekk jaamu ko yàlla bu mag sàmm ku sàmm la. Euh, nekk tamit koo xam ne euh, imaamul hujja la maanaam nekk imaam boo xamante ne moom lay la ci kaw nit ñi euh, rahimahullahu taala nekk ku màgg màgg màgg màgg imaam Ibn Uyayna rahimahullahu taala daal ni kaana afdalu ahli zamani maanaam imaam Ibn Uyayna rahimahullah ndani moom mii mooy Abdurrahman ibn al-Qasim moo nekkoon ki gën a màgg ci waa jamonoom maanaam ki gënoon a ki gën ci waa ci waa jamonoom moom mu ne qaala mu ne haddathahu mu ne mu ne an Abdurrahman ibn Qasim mii ne ne an na an na euh, an euh, mu ne mu ne waaw moom haddathahu haddathahu moo ko nettali an abihi mu jële ko ci baayam te baayam moom mooy al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu moom moom dàqantala moom mooy Abu Muhammad dañ ko tamit Abu Abdurrahman ngir baayam ngir euh, Abdurrahman bi nga xamante ne moom la jur moom bokkoon ci fuqaha as-sab'a rahimahullahu ta'ala nekk imam bu magga magga magg bokk ci borom gëneel yu kawe ñoom comme ni nga xam ne noonu la waa Seydina Abu mel rek radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne ñoom noonu lañ mel maanaam boo xoolee ñi ñu fi tudd bu gis nga hadith yi ñu fi jot a gis boo xoolee presque ñoom ñoo ko solo mooy ñoom Hisham ibn Urwa Urwa ibn Zubayr Asma bint Abu Bakar Fatima bintul Mundhir ah gis nga leen mm-hmm. kii Abdurrahman ibn ibn Abdurrahman ibn Muhammad ah, ah, ibn Qasim plutôt al-Qasim ibn Muhammad bi maanaam ñii ñëpp waa ko Seydina Abubakar Sayyidat Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin waxoon na moom tamit Asma bint Abubakar maanaam ñii ñëpp waa ko Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu maanaam eh, ñu nekk boroom ngëneel yu màgg a màgg moom mi ngi ganee adduna cent sixième année ginnaaw gadda génn adduna cent sixième année ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bokkul ci bàgg bi nga xam ne ñoo génnoon adduna quatre-vingt-quatorze ah? Euh, moom mu ne an Aisha ummu mu'minin radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko léegi mm-hmm. annaha qalat nee na kaanat nekkoon na ihdaana kenn ci ñun taxiidu daan gis mbërëg su ma topp taqtarisu mm-hmm. euh, daan xoos daan fete ak dama deret di min sawbiha ci yërëm inda tuhriha fa laabam mm-hmm. fa taghsiluhu mu daal di koy raxas maanaam kon moom jamono ji nga xamante ne moom la daan gis mbërëg daka daan raxas da daan da euh, bu gisee mbërëg ba noppi bu laabee yëri booba daf koy Euh, dégg nga waaye léegi nag mbir mi alhamdulilah borom bi subhaanahu wa taala def na ci a woyofal gu yaatoo yaat ak yombal gu rëy rëy rëy waaw nga xamante ne dañ ko jël nga xamante ne léegi moom am na ay ay xeeti euh, yu ñuy jël rek ñoom am na xaw ma lan ay lingette wala xaw ma lan nan la tudd serviette rek la ñuy jël mm-hmm. am na ma maanaam mu woyof lool wallahi Ah, moo tax war nañoo bàyyi xel xéewalu gi nga xamante ne moom la ñu borom subhaanahu wa ta'ala teg maanaam mu ne raxas mu boo ko defee mu daal di koy raxas kon bu ko raxasee fete ko wa tandahu mu daal di daal di daal di daal di wis nag ala sa'irihi ci li def ci yére bi maanaam moom mooy li nga xamante ne jàpp na ni lii amaan na wóorul ne deret ji tis na ci wala laal na ko te gisuñu ko wala boog ñi ngi koy dute ñi ngi koy sikki sàkka loolu moom moo tax day daal fi nga xam ne moom la gis nag deret ji moom loolu moom da koy raxas complètement bi ci des nag mooy da koy gis loolu tamit dañ ci xamee ne lépp loo xamante ne sobe def ci tuuru rek wala mu susceptible tuuru ci te ñu koy jot ñu wis ko noonu moo gën maanaam ñu wis ko day daal di nekk loo xam ne lu ñu sopp la amma dindi ko li nga xam ne moo ci farata ci ñiy wax ne farata maanaam mooy dindi jëmmi ji ñu gis amma li nga xam ne gisuñu ko loolu du farata ci ñu dindi ko ci ñuy wax ne dindi sobe farata la te mooy jumhur lépp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, bu ñu koy li ci def nag ñu daal di koy wis loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li ñu sopp te mooy li nga xamante ne tamit day daal di comme ñi ñoom liñ doon def maanaam nga xamante ne bu ñu raxasee sobe bi li ci des nag dañuy daal di wis autour rek am na xamante ne tamit mais wis gi nag wis bu woyof rek lay doon euh, loolu moo tax tamit nit ki tam masalan bu demee wana di ragal ne bu tuuree ndox maanaam maanaam mu tuur ndox masalan muy ragal ne xëy na euh, dina am lu tuuru lu laalaale yére bi muy dute ndax am na lu tuur maanaam masalan mu ci woon rek am di dute nag ndax am na lu laal yére beeg yooyu waaye gisu ko mu koy wër te gisu ko maanaam mu wis ci kaw noonu rek maanaam day daal di nekk tamit loo xamante ne lu ñu sopp la euh, ak bu dee dafa tuur ndox ba pare ba maanaam di daal di jël wis tamit wis tubéy ji noonu loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp la su ko defee comme li yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax maanaam lépp loo xamante ne maanaam ginnaaw gi lu lu ci lu lu tooyee rek lu mu yëgi tooy na rek maanaam mu jàpp ne ndox mooma la maanaam bu ko defee mu daal di denc ci sàkk yu ko seytaane mën a dugal mu ne suma topp nag tu salli mu daal di julli ci euh, ci yére booba maanaam kon ñoom noonu lañ daan doxale hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat hadith numéro 312 euh, imam xadis bi bokk na ci xadis yi nga xam ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala te imam al-Bukhari y wéetoo ko wallif imam Muslim rahimahullah amma imam Abu Dawud a soloon ko xadis numéro 357 358 ak 364 imam Ibn Maaja moom moo ko solowaat ci waa ashaabu kutubu sitta muy xadis numéro 630 imam Ahmad solo ko xadis numéro 26126 maanaam kon euh, xadis bi waa imam al-Bukhari moom moo ko solo ak imam Abu Dawud ak imam Ibn Majah ci ashaabu kutubu sitta amma imam Muslim ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom kenn ci ñoom solo ko rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu buntu i'tikaf mustahaba i'tikaf moom mooy euh, euh, sukk ci kanamu borom bi subhaanahu wa ci maanaam euh, ci jàkka ji maanaam toog di jaamu yàlla ci jàkka ji Euh, dégg nga loolu moom mooy i'tikaf maanaam sukk gi nit ki di sukk di toog di cramponné wu ci kanamu boromam subhaanahu wa taala ci di jaamu yàlla waaye nag comme niñ ko waxee woon ci jàkka lay amee hmm. ndax bu dul loolu maanaam mën naa nekk beneen xeetu xalwa waaye ci jàkka moom lañ koy defee hmm. euh, li nga xamante ne mooy li ëpp ci borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañ maanaam ndax lu tax ñu ne dañ koy def ci jàkka mooy comme li alquran wax ndax da koo lëkkalee ci jàkk ji mm-hmm. naan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil mm-hmm. maanaam euh, bu leen euh, ne jonjoo ak jigéen ñi fekk yéen yéen a ngi nekk di i'tikaf di wéetoog seen borom subhaanahu wa ta'ala ci biir jàkka ji mm-hmm. maanaam mooy bu nit ki di dugg ci jàkka dafay yéene waale i'tikaf loolu bokk na maanaam mooy même boo doon dem ci jàkka rek mën a doon nga daal di yéene rek dem nga daal di yéene waale i'tikaf maanaam nga toogaale nga xam ne place bi nga nekk jamono ji nga ne yëpp da ngay mel ni ku nekk xalwa ci sa diggante sa borom subhaanahu wa waaye euh, ki nga xamante na nag léegi fii nag li nga xamante ne moom la ci indi moom mooy ne ki nga xam ne mooy kii gis mbër da moom mën na maanaam muy kii gis gësin plutôt maanaam ki nga xamante ne moom kii euh, jorngel maanaam ki amee jorngel moom war naa mën a def maanaam war naa mën a def i'tikaaf maanaam rawatina nag i'tikaaf nag fi ñu koy gën a defee mooy weeru koor euh, weeru koor yëpp mën nañoo def i'tikaaf te yeneen bi sallallahu alayhi def na ko ci weer ci fukki fan yëpp ci weeru koor maanaam ñetti fukki fan yi ci weeru koor yi yëpp def na ko ci waaye nag dafa établir comme li sayyidat Aisha radiyallahu anha ci fukki fan yu mujj yi maanaam moom la mujjee di saxoo di ko def ci jamono jooju nga xamante ne bu fukki fan bu weeru koor bi jotee ba fukki fan yu mujj yi loolu moom mbir la moo xamante ne euh, néewaan na ci wolof yi ku koy def waaw néewaan na ci wolof yi ku koy def te bu ñu ko xoolee fii jàkk yëpp jamonoy weeru koor ci fukki fan yu mujj yi i'tikaf day am waaye wolof bu koy def moom euh, dafa bokk ci li gën a raar ci li gën a raar ci li gën a te xeetu jaamu yàlla la bu mag nekk sunna ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne bu fukki fan weeru koor yi du day dugg ci rek day daal di dugg ci jàkka ji dootul génnati ndax bokk na ci chaque i'tikaf mooy doo génn jàkka ji di dem di dox ji leneen fukki fan yëpp foofu la koy nekk ci biir jàkka ji buy dog foofu lay dogoo bu dee fa lu muy def rek ci biir jàkka ji lay du génn ba fukki fan yi di jeex maanaam bu jeexee ci lay génn dem julli ji it waaye lu dul loolu moom du génn jàkk ci euh, loolu xeetu jaamu yàlla la bu màgg tamit xeetu jaamu yàlla la bu màgg màgg màgg euh, dégg nga mu ne euh, loolu nag ndax ki nga xamante ne laaj bi mooy ndax dagan na ki nga xam ne mooy mustahaaba mooy ki jigéen ji nga xam ne dafay gis jorngel maanaam moom mooy mbërëgam weexu na période mbërëgam waaye nag deret mi ngi continuer di génnee ci moom ndax mën naa def i'tikaf waaw wala déet loolu moom mooy masala bi te imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni mu ko tuddee nii muy baabu i'tikaf maanaam mu idaafa ko ci baabu ni i'tikafil mustahada loolu day tekk la ne moom dafa gis ak daganam hmm. te loolu tamit mooy li nga xam ne moo ràññeeku mooy ne dagan na te loolu daañu ko gis léegi insha allahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Ishaq Ishaq bi Ishaq ibn Shahin ibn al-Harith al-Wasiti la rahimahullahu taala mooy Abu Bishr ibn Abi Imran moom imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci mboolem ci ah haqiqatan ah, borom. maanaam eh, surah yi ku mu al-Hafiz Ibn Hajar masalan rahimahullahu taala moom waxul ci mbiru Ishaq bi Ishaq al-Wasiti bi rahimahullah te eh, Ishaq te am na ci riwaaya Ibn Asakir maanaam bu ci Sahih imam al-Bukhari riwaaya bi nga xam ne mooy bu imam Ibn Asakir rahma boo xam te ne moom préciser na ko Ishaq al-Wasiti la bokk na ci liy dëgëral ne Ishaq al-Wasiti la mooy ne Xaalid ibn Abdullah moom ci moom la solo te saa yu Xaalid ibn Abdullah Ishaq solo wee ci moom Ishaq boobu moom mooy Ishaq ibn Shahir al-Wasiti rahimahullah du Ishaq ibn Rahawayh wala Ishaq euh, al-Kawsaj euh, euh, wala Ishaq ibn Mansur du ñoom. Ishaq bi ibn euh, Shahir la comme ne xam noonu lañ ko wax imam al-Bukhari rek moom moo solaatu moom wëlif mboolem yeneen sahih maanaam waa waa ashaabu kutubu sitta ñeneen ñëpp amul kenn koy dem ci téereem fekk fa Ishaq al-Wasiti imam al-Bukhari rahimahullahu taala suy wax daan haddathana Ishaq al-Wasiti du wax Ishaq ibn Shahir euh, rahimahullahu euh, taala moom solo na tamit ci al imam Sufyan ibn Uyayna Abu Muhammad Sufyan ibn uh, Uyayna ibn Abi Imran al-Hilali rahimahullah solo na tamit ci Abu Muawiya mooy Hushaym ibn Bashir as-Sulami al-Waqidi mooy uh, imam Hushaym bu màgg bi ah, al-Waqidi mooy Hushaym ibn Bashir mooy kii imam as-Suyuti doon wax rahimahullah naan Hushaym uh, Hushaym Malik voilà bokk na ci ñu solo ci moom tamit mooy imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman rahimahullah waaye solowul ci moom ci sunan ak imam Abu Ja'far at-Tabari tamit solo na ci Ishaq bi ak imam al-Bazzar Abu Bakr ñoom ñii solo nañ ak euh, ñeneen rahmatullah alayhim solo nañ ci moom moom mi ngi génn àdduna euh, ginnaaw deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund at weesu woon na ko weesu maanaam moom nag moo tax mu dund ba bàyyi deux cent cinquantième année ginnaaw deux cent cinquantième année bi ginnaaw gàddaay bi saa saa mais ànd ak loolu yëpp imam al-Bukhari rek moo solo moom te fukki hadith ak ñaar kese la solo ci moom ci mboolem saxeex bii nag mooy bu njëkk bi fii mooy fiñ ko njëkk a tudde mu tudde mu ne haddathana Ishaq voilà Euh, léeg-léeg imam al-Bukhari day wax euh, a Ishaq euh, te du ko préciser mais souvent loolu ci mutaabaat yi la koy def fii rek la tuddee haddathana Ishaq te préciser wul kan la allahumma ba mu def ñu mën koo ràññee te moom mooy comme ibnu Rahawayh ah, Ibrahim la mooy al-Hanzali mooy ibnu Rahawayh rahimahullahu ta'ala dégg nga alors que al-Hafiz al-Mizzi rahimahullah dafa jàpp ne Ibrahim ibn Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj la alors que du du du du du kooku euh, du tamit Ibrahim ibn Nasr bi nga xamante ne tam imam al day solo ci moom du tam Ishaq ibn Rahawayhi bi nga xamante ne moom la ëpp lu mu solo ci moom du du kooku kon euh, li tax nag wax ko ne moom mii leeral nañ ko mooy riwaaya ibn Asakir indi na ko ñaareel bi ci def moom mooy Xaalid ibn Abdullah bii nga xamante ne moom la soloo ci moom leeral na ko euh, euh, voilà dégg nga mu ne qaala haddathana Abdullah euh, moom mooy Abul Haytham Xaalid ibn Abu Muhammad Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid al-Muzani rahimahullahu taala ñoom ñoo bokk ci dëkk mooy hmm. waa waasaf euh, dégg nga moom ci siqaat yu mag yi la bokk moom mooy nga xamante ne moo jëndee boppam ñetti yoon ci lu tolloo poids ci xaalis day jël poids ci xaalis xaalis lu tolloo boppam maam peese boppam jël lu tolloo noonu ci xaalis euh, sarax euh, peese ko teg ko daal koy saraxe loolu nag def na ko ñetti yoon ci dundam wax nañ sax ne def na ko ñeenti yoon maanaam euh, ngir loolu ngir maanaam ngir dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne euh, dañ daan dañ daan euh, farlu farlu lool ci di saraxe ci di di ak tamit jaamu yàlla ku bëri woon lu mu daan jooy la tamit ci jaamu yàlla loolu tam bokk na ci li nga xamante ne noonu la ràññee ko woon moo tax imam Ahmad ibn Hanbal da daan wax naan mu kooku kooku xaw ma ku ko gën waaw rahimahullahu ta'ala dégg nga mu ne an Xaalid te moom mooy Xaalid ibn Mihran al-Hazza rahimahullahu ta'ala daa kan tam nag Abul Manazil al-Basri ñoom ñaar ñoom ñi maanaam euh, euh, euh, ñoom seen xadiis ñi ngi ci kutubu sitta moom mi ngi génn àdduna cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dégg nga nga xamante bokk na tamit ci imam yi maanaam ñaari Xaalid yi yëpp kon Xaalid ibn Abdullah bi euh, rahimahullahu taala al a ak Xaalid ibn Mihran euh, rahimahullahu taala moom waa Basra la moom waa Basra la mais ñoom ñaar ñi ñëpp seen hadith yi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ikrima te moom mooy mawla Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Ikrima Euh, Abu Abdullah mooy daqatalam al rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 180 ane ginnaaw gàddaay Yonent euh, euh, cosaanam nag moom ci berber yi la mooy ci Maghreb bi berber yi moom loolu moom mooy cosaanam Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom moom moo ko maanaam jaamam la woon moom moo ko moom <coughs> tamit bokk na ci li mu ràññee ko ci xam-xamu hadith waaye tamit noonu la ràññee ko wee ci tafsir xam-xamu tafsir léegi lu ci ëpp da ngeen di dégg Ikrima nee na mooy bii la ah, dégg moom mu ne ah, an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam i'takafa dafa dafa dafa defoon maa wuute mu ànd ak moom ba'du nisa'ihi lenn ci jigéenam yi maanaam wo wo ah, lenn ci jigéenam yi maanaam mooy kon kenn ci juróom-ñeenti soxnaam yi mu defee woon la ah loolu nag borom moom wute nañ ci rahmatullah alayhim nee nañ amaan na say sayyidat Sawda la bint Zaman radiyallahu ta'ala anha ne deen déedéet euh, Ummu Habiba la Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anha ñeneen ñu ne doon sayyidat euh, Zaynab bint Jahsh la radiyallahu ta'ala anha euh, lu ëpp nag ñi ngi saxal ne sayyidat Zaynab bint Jahsh la radiyallahu ta'ala anha ndax moom moo leeroon ne moom dafa nekkoon koo xam ne mustahada la ci jigéen ñi hmm. maanaam dafa daan am dafa amoon jorngeel ci jamono yente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañ ne la jamono yenn saa am fukki jigéen ak benn ci mun a war a amoon nañ jorgel maanaam istihaada ren doon dal te istihaada maanaam bareewul noonu nekkul lu baree noonu ndax population Madina bi taxu ko rëy loolu voilà euh, donc bu fekkente ne ñoom da leen daan dal loolu maanaam fukki jigéen ak benn mu dal leen ñu xam leen ci jamono yenn saa am loolu xëj ma bu rëy la ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam ngir atte yii wër-wër lu ci mboolem mbir yooyu ñu mën koo régler et que kenn ku ci nekk selon kaawam yeneen bi sa alayhi wasallam wax na naka la acte yi tox ba nga xam ne mboolem génération yi loolu moom problème dootu ci amat kenn doon ko déggati voilà lool fekk ma borom bi la subhaanahu wa taala kon moom euh, euh, kon euh, kon loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy ne ndekete jorngel ñàkk seetlu waralu ko mm-hmm. maanaam duñ ne comme jigéen du seetlu kuy jaamu yàlla lu bari jorngel du ko dal déedéet. ndax loolu bu doon loolu dong la saaba yi jorge lu leen dal hmm. ndax lu toll ak noonu rawatina nañ ñi nga xamante ne ñoom la doon dal Ummu Habibata bint Jahsh Zaynab bint Jahsh ah, am na ah, ah, maanaam ñooñu ak Fatimata eh, bint Abi Hubaysh hmm. ah ah ak ak ñeneen ak ñeneen hmm. ñooñu loolu ah bu doon bu doon ak càggante rek la lu leen dal rawati na ne Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha dafa siiwi woon ci nekk jaamu jaamukatu yàlla bu mag ba ba bokk na tax ci li nga xamante ne moom mooy ki njëkk a génn adduna ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci soxnaam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la waxoon ne bu ma génnee adduna ki may njëkk a fekk fi ci yéen mooy ki gën a gudd loxo ci yéen. Sayyidat Aisha radiyallahu anha mi nettali hadith bi nee na moo tax ñun tout le temps dañ ñu daan daje dañ daan natt suñu loxo yi di xool gën a gudd la loxo maanaam ngir gën a yàkkamtee gën a njëkk a fekk ci bi. sallallahu alayhi wa sallam waaye bi sayyidat Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha génnee àdduna ci lañ xamee ni noo ndeketal yeneen bi li mu doon wax saa mooy ki ci gënoon a tabe maanaam ki ci dàqoon a saraxe ndekete loolu la doon wax moo tax mu ne ki gënoon a gudd loxo ci yéen waaw euh, te moom mooy ki nga xamante ne alquran wàcc na ci maye ko mhm. moom mooy jigéen ji yàlla maye ci alquran waaw. dégg nga falamma qada zaydun minha wataran zawwajnakaha waaw ba ca eh, Zayd sayyidina ibn Haarisa radiyallahu moom it mooy sën sahaaba bu alquran tudd turam no meno bi nga xamante ne moom eh, matal na ci lim aajo woon ci ndaw si ci lañ ko ni jël ko may la ko yow yeneen bi sallallahu alayhi mu nekk sa soxna yàlla moo ko maye moo tax moom da daan wax da daan puukare wolool ci mboolem jigéen yeneen bi sallallahu alayhi xam ngeen ni kooku ak maqaama bu tollu noonu alquran di ko maye xam ngeen ni kooku moos bu doon ak ñàkk sell rek mooy tax lu ñu gis jorngel kon moom mi du gis jorngel voilà ok dégg nga ne moom war yëg fekk moom mustahaadatun mi ngi <coughs> amee jorgel tarat dama muy gis deret loolu tamit doxal <coughs> bu rafet la bu sayyidat Aisha def radiyallahu maam le fait que tuddul turam le fait que loolu day wane euh, rafet jikko ji sayyidat Aisha radiyallahu anha rafet jikko ndax xam ngeen ni euh, ñi bokkul ñi bokk borom kër maanaam te leen di wax ay wujju ñaare euh, am na yenn fair play yu bari yoo yoo xam ne léeg-léeg buy faral di am seen diggante hmm. kon bu fekkente ne dafa am maanaam loolu day tegtale rafet jikkoom ànd ak mu fiiree ni xamee ne dafa fiir yëpp mais dafa rafetal jikko tamit ci yeneen jigéen ñi yi nga xam ne da ay wujjëm la ñu nga mu ne fa rubbama mu ne léeg-léeg maanaam baat mooy lu bari sax wasaat da daan teg ak tasta maanaam tast xeetu paan la rek paanu euh, gu daan teg ci kanam ci ci ci moom taxtaa ci ronam mi nag ci deret maanaam ngir ne deret ji day tuuru comme que ki léegi da daan teg benn genre paan paanu weñ lay doon boo xamante ne da ci daan toog ngir comme xeetu pot chambre lay mujjë ne mais day day day day xaw a ko tuuti bu ko defee deret ji di tuuru deret ji di tuuru foofu dégg Ah. dégg nga wa zaama te e, jàpp na maanaam njort na zaama maanaam buñ ko waxee moom mooy ne lii ma wax nii dama damaa jàpp ne mbir mi nii la demee maanaam léeg-léeg eh, fekk li ma wax eh, dama koo gëm moo moo ci la ñuy wax ne zaama wala wala boog léeg eh, nit ki jàpp ne rek maam li mu gis nii du du du amaan natu noonu comme ni alxuraan wax na za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu ñi nga xamante ne ñoom ñuy na ñooy ah nee ñoom day lam yub'athu duñu leen dekkil ah, kon loolu moom mooy mu ne wa zamata nee na Aisha radiyallahu anha li muy tekki mooy wax na jàpp na comme ni nga xamante ne noonu voilà maanaam mooy wax na ne ra'at gis na ma al-usfur maanaam dere ndoxum ndoxum deret ji maanaam ndox gi nga xam ne ngir ne da koo teg ci suuf xam nga bu tegee tast bi daal di ciy toog mais daf ciy indiwaale ndox daf ko ciy boolewaale maanaam ndoxum raxasit moomu nga xamante ne moom la raxasee deret ji moom lay wax ne daan na ko gis fa xaalaat mu ne ka an na dafa mel ne hada mbir mi shay'un mbir lii de shay'un daa mbir la moo xam ne ka kaanat nekk na fulaanatul diw sàngam tajiduhu moo ko doon de maanaam moo ko daan amee maanaam mooy ne moom ci boppam daan gis lépp maanaam paan bi waaye paan bi duñ ko daan duñ ko bàyyi ci biir càkk ji muy toog noonu après dañ ciy génne waaye comme Sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ko gisee da ne ah lii de xam naa ne diwa diwa kon moom xamoon na ci lu leer ci ne ndaw sii moo amoon lan deret jooju léegi nag loolu dañ ciy jàngee ay yu bari bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne euh, jorngel du teree nit ki di gis di dugg ci jàkka ndax bu doon tere mu dugg ci jàkka kon moom du dugg ndaw si soxna soos du doon dóor dugg ci jàkka loolu mooy benn ñaareel bi ci def biñ ciy jàngee mooy ne bu doon jorngeel euh, mooy ne lipp lu yor attee jorngeel mooy comme salaf incontinence tamit du teree nit ki dugg ci jàkka waaye loolu yëpp condition bi mooy lan mooy nga bañ a taqal jàkka ci maanaam nga am matériel wala comme par exemple loolu tamit dañ ci xam ne ki yor poche mooy am na yenn poche yi nga xamante ne nit ki day tuur ndox tout le temps ci poche bi wala yu mel noonu loolu du tere maanaam loolu mën neef na koo yor ba pare nekk ci biir jàkk ci beneen bi ci def moom mooy njàpp mi toj loolu du tere mu mën a toog ci biir jàkk ngir ne kii gis jorngel eh, ci li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi li ñuy wax mooy ne njàppam day toj mm-hmm. dégg nga Ah. kon euh, loolu day teg voilà maanaam li ci li ci imaam al-Bukhari nam mu daal ci indi xadis bi moom mooy ne kii di gis mbërëg maanaam kii di gis jorngeel bokk moom mën naa def i'tikaaf euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi xadis numéro 310 ak 311 ak 2037 imaam euh, Muslim rahimahullahu ta'ala indiwu ko comme ni nga xamante ne loolu la indiwul woon xadis bi wees te nekk kon bokk tamit ci yi nga xamante ne ci yi imam al-Bukhari yi wéetoo walis imam Muslim imam Abu Dawud inna ko hadith numéro deux mille quatre cent soixante-seize imam Ibn Maaja inna ko hadith numéro mille quatre vingt ñoo indi hadith bi imam Ahmad inna ko hadith numéro vingt-quatre vingt dix huit kon imaamu al imam Abu imam euh, Muslim moo ko indiwul ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwali al-kitaabi ilayhi haddasanaa Qutaybatu moom mooy ibnu Sa'iid ibnu Tariif ibnu Jamiil ibnu Tariif ah, al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala mooy Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani mi ngi eh, mooy eh, moom mi ngi génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 240e année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañu ay hadiis ba mu def imaamu maanaam ñoom ñëpp imaam Ibnu Maaja rek moo solowul hadiisam directement waaye ñi ci def ñëpp dañoo solo hadiisam imaam Ibnu Maaja dafa am intermédiaire ci digganteem ak ñeneen ak moom imaam al-Bukhari solo na ci moom 308 hadiis imaam Muslim 668 hadiis. maanaam ngir wane maanaam ni mu màggee ci ñoom ak ni nga xamante ne noonu la bare lu mu doon solooye ci moom mooy premier imam bi imam an-Nasa'i solo xadisa ci sunan imam an-Nasa'i xadis bi mu njëkk solo mooy xadis mooy imam Qutayba ibn Sa'id rahimahullah Abu Raja al-Baghlani mu qaala qaala haddathana ibn Zuray' Euh, mooy Abu Muawiya al-Basri rahimahullahu ta'ala moom euh, mi ngi gane adduna cent unième année ginnaaw gàddaayu sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci kilifa yu mag yi nekkoon jaamu ko ci Yàlla bu mag a mag nekk tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi gën a mag ci xeet bi ci boroom xam-xam yi gën mag ci xeet bi moom mi Yazid ibn Zuray' bi ci la bokkoon euh, Euh, ñoom euh, moo tax euh, imam Ibn Hibban rahimahullahu taala bi ñu ko limaalee ci taabi taabi ba pare dafa ne bokkoon na ci ñi gën a sàmm ci waa jamono dégg nga am na bàyyi na fi juróomi téeméeri julli ci alal yoo xamante ne bàyyi bàyyi na ko fi waaye jëlu ci benn dara jëlu ci daal juróomi téeméeri junni maanaam bu dee ay dirham lu bari la bu dinaar lu bari loo xamante ne moom laalu ci dara ngir sàmm ki mu sàmm diggante mu boromam subhaanahu wa taala moo tax ci waa Basra moom mooy seen imam bu a mag imam Ahmad ibn Hanbal daf dafay wax ne ilayhil muntaha fi tasabbut fil Basra ci moom moom fa raay ba téene ci moom ci dëgg ci Yazid ibn Zur'a bi la la téene euh, rahimahullahu taala hmm? dégg nga moom mu ne xaan Xaalid moo tax moom bokk na ci ñu ñu war a xam tamit parce que ci ñu gën a mag ci xeet bi ci lañ bokkoon ci ci ci ni ñu solowee hadith ci ni ñu jàngee ci ak tamit surtout ci ñi nga xamante ne mooy ci imam waa Basra yi lañ bokkoon ci jamono tabi'i tabi'i yi maanaam ginnaaw ñoom Shu'ba et cetera voilà ci jamono ci jamono jooju mu an Xaalid moom lañ gisoon léegi mooy ibn Mihraan al an Ikrima mooy mawla ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qaala i'takafat i'tikaf na ma rasulullah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam imra'atun ab jigéen min azwajihi ci soxnam yi waxoon nañ ko hmm. fa kaanat mu nekkoon koo xam ne tala daan ak dama deret wa sufrat ak sufra hmm. ah, hmm. maanaam loolu benn la ci xeetu deret bi maanaam ak ah, sufratu moo tax ah, dañ ñu koy boole ci deret mbërëg waaye deret yi nga xamante ne tamit waaye ab sufratu dañ koy boole tamit ci deretu jorngel yi ci anam gi nga xamante ne kon nit ki jigéen gi su gisee ab sufratu benn jamono day daal xam ne maanaam loolu moom moo tax euh, waxoon nañ ko léegi bu dee gis na deret yu bari dañ koy laaj yan ak yan ak yan la njëkk gis ak fan la yan la mujjee ak naka la ma maanaam tey su fekkente ne dafa gis ñetti fan sufra gis juróomi fan deretu gu ñuul gi wala gu gis ñaari fan sufra daal di jeex mbir mi boo ko total bi juróom-ñeenti fan lay doon dañ naan ko yow yaa ngi ci biir jamonoy mbërëg mm-hmm. maanaam sufra bi nga njëkk a gis ak bi nga mujjee gis lépp mbërëg mm-hmm. naka noonu bu gisee kudra bi tamit mm-hmm. mooy li nuroog raxas alors que sufrat day nuroog deret wànjar deret wànjar nag mooy deret bi nga xamante ne jigi nit ki soo amee dëkk su amee taab taab abcès yaakaar naa dañ koy wax ci tubaab abcès su amee taab mu toj da ngay gis deret ju jaune gi génn mais day ànd ak lu xonq loolooy deret wànjar euh, loolu bu fekkente ne dafa da dafa nuróog loolu génn ci jamonoy mbërëg bu ko gisee ci digg bi wala ci début bi wala ci fin bi yépp ci mbërëg lay bokk mm. su demee ba jeex ci gisuñu ko nag boobaa lañ ko dul boole ci mbërëg mi euh, waaye su fekkente ne dañ koo gis ñu gisaale par exemple tey mu daal di gis dix jours yoo xamante ne deret la gis yoo xamante ne euh, mu teg ci yeneen ñetti fan yoo xamante ne bu jaune bi wala boog kudratu bi raxasin bi la ñetti fan ñu teg ci euh, yeneen ñetti fan yoo xamante ne deret ñuul gi wala bu xonk gi la gis boobaa dañ naan ko kon yow bi ci ci digg bi yooyu duñ ko boole ci bërëb gi parce que mbir mi yëpp buñ leen boole fukki fan la ak juróom benn mhm. fan euh, ak juróom waru koo weesu kooku mooy mubtada bi am maa ki nga xam ne dafa amoon aadamam moom day daal di compter rek li nga xamante ne moom mooy aadam mhm. euh, li ci def comme li nga xam te loolu lañ ko gisee woon la day julli di de ki ba ba ba keroog day day sangu di julli di woor ba keroog muy euh, mais day day raxasu saa yu waree julli mm-hmm. ba pare dañuy sopp mu julli mu jàpp saa yu waree julli mm-hmm. saa yu julli bu nekk maanaam juróom yoon daal mu koy jàpp par ngir loolu mm-hmm. loolu day nekk lu ñu sopp ci fuqaha maliki ci ñi ci des mu nekk farata rahmatullah comme li nga xam ne noonu lañ ko leeral woon léegi dégg nga wa tast mooy tast bi rek <coughs> paan bi taxtaa mu nekk ci ronam wa hiya fekk mu tusalli muy julli maanaam kon daa daan toog noonu di julli ngir ne lool tamit bokk na ci liñ ciy xame mooy li fuqaha yi di wax rahmatullahi alayhim ci buntu boobu mooy bu dee jigéen ji suy julli su naree julli su toogee su taxawee maanaam fekk day gis euh, jorgeel bi su taxawee deret ji day tuuru wala boobu bu rukkooee deret ji day tuuru wala bu sujjootee deret ji day tuuru maanaam mu am mouvement boo xamante ne benn place wala ay place ci biir julli gi nga xam ne loola moom su ko defee rek day deret ji day tuuru bu boobaa dañ naan ko kon loola place boobu bul def ci biir julli gi mais danga koy def ak say junj maanaam su fekkee ne bu jógee taxaw deret ji day tuuru day toog julli ngir la ngir ne ngir daw deret ji tuuru ngir ngant lool lool moo tax su jógi su su su su su su su su fekkente ne masalan tey mun na def yëpp mais rukkoo daal lay bañ wala sujud sujud daal la mbir mi bañ bu boobaa day daal bu bu yegsee foofu fu mu war a sujoote rek day daal di def mouvement ak bopp bi jéngal ko wane ni sujud na daal di tari leen fa war a tari daal di waxat allahu ak yëkkati ko hmm. maanaam loolu moom mooy daal di nekk atteem ci buntu boobu noonu Euh, wallahu ta'ala a'lam mu ne euh, kon euh, hadith boobu gisoon nañ taxrij bi ci ci hadith bi weesu jëmmi hadith bi la te moom lay indiwaat ci beneen hadith bi mu ne qaala haddathana bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Musaddad ibn Musarhad hmm. ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Murabal ibn al-Asadi rahimahullahu ta'ala muy Abul Hasan al-Basri Euh, rahimahullahu taala waxoon nañu ay mbiram ne imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom euh, directement euh, imam al-Bukhari solo na ci moom trois cent quatre-vingt-sept hadith imam Abu Dawud moo gën a bëri lu mu solo ci moom cinq cent soixante ak imam an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom ci intermédiaire imam at-Tirmidhi nag benn xadis kese la solo ci moom imam An-Nasa'i ñaari xadis waaye dafa am intermédiaire ku dox ci digganteem ak moom mi ngi ganee adduna ci cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam mu ne te mooy Mu'tamir ibn Sulayman kon Abu Muhammad al-Basri moom it waa Basra la comme Musaddad rahimahullahu ta'ala dañ koy dàkkanteel tamit ak Tufayl maanaam mooy laqabam ah. Ah, moom mi ngi génne adduna 106eem année ginnaaw gàddaa salaam moom ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta ah. mu an Xaalid moom wax na ci mooy ibn Mihraan al-Hazza Abul Manaazil al ta'ala an Ikrima mooy. mawla ibn Abbas radiyallahu anhu maa ngi gis ne waa waa Basra tam ñoo solo hadith bi mm-hmm. euh, boobu la sayyidat Aisha ana Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna ba'da ne am na ne ba'da lenn ci ummahatul mu'minina ñii nday woy gëm ñi maanaam ndax sahaaba yén maanaam ndax soxna yenti saa sam ñoom la ñu ummahatul mu'minin radiyallahu anha mm-hmm. maanaam ñoom i'taka fat daf doon i'tikaf wax yëpp fekk na moom mustahadatun mi ngi gis a jor ngel maanaam kon loolu xadis euh, bi daf koy tëjal maanaam imaam al-Bukhari rahimahullah daf ko doon indi di leeral naka la doon nekkee ci biir jàkka maanaam bu njëkk bi ñaareel bi ne ne day faw day teg dara ngir bañ a taqal jàkka ji mhm. loolu mooy benn bi ñaareel bi ci def moom mooy fii day leeral ne euh, ñaareelu xadis bi daf cee leeral naka lay jullee mhm. maanaam bële daf cee leeral naka la nekkee ci jàkka ji bi ci des mu leeral naka lay jullee bu nekkee ci jàkk ci tamit hmm. ngir ne ñaar yooyu duñ benn hmm. voilà mën nay teg ni waaye bu heure julli jotee mu dug taxaw et cetera hmm. beneen bi ci des fii nag muy leeral rek ne maanaam moom ci jëmi boppam rek euh, def na istixaara fekk dafa gis am jorgel te bokk na tamit ci liñ ci xamee mooy ne euh, mooy ne jigéen ji day dem ci jàkka parce que su doon ne du dem ci jàkka ji yàlla tere muy jorgel maanaam bu jorngeele moom dañ naan ko yow raison de plus mais le fait que mu jorngeel maanaam sax ñu ne ko mu mën a ñëw dugg ci ci biir loolu da koy da koy leeral beneen bi ci des mooy day leeral ne jigéen ji mën nay def i'tikaf euh, ci ndigalal jëkkëram waaye maanaam bu ko jëkkëram gërëmee mm-hmm. ndax soo na yenente bi de sallallahu ñoom dañ daan def i'tikaf ak yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam mais dañ leen daan wutal benn ruq ci jàkka ji fu ñuy ne ndax xam nga i'tikaf fa fa boo koy doo i'tikaf doo leen dugg rek toog di waxtaan di lal waxtaan di wax dugg xalwa toog di waxtaan déedéet yàlla mm-hmm. ah ay jotaayu xam-xam nag man na cee am mais nag du nekk rek place boo xam da ngeen di toog di waxtaan di di nettali actualité di léebag yooyu ah loolu du bokk ci i'tikaf bi ah beneen bi ci des tool moom mooy wane ni jigéen ji mm-hmm. eh, kon su am su su ci ndigalul jëkkëram mën naa def i'tikaf mm-hmm.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 waaw benn question mooy fi ñu doon gisee ni day doogee tàmbali yaakaar naa mooy fi ñuy waxee xeetu deret waaw fi ñu doogee tàmbali ni koo xamante ni maanaam deret bu ñuul da koy gis lu fukki fan ak juróom <laughs> léegi dañ koy delloo duñ ko duñ ko delloo wooti pour ci ni bi déedéet waaw léegi mais lu tax du duñ duñ def tamit déclinaison wu ñu ngi xàmmee mbërëg maanaam ci ci xel bi ci dundal bi delloo ko ci loolu. waaw waaw waaw loolu la. Ah. voilà c'est ça c'est que euh, li ma bëggoon a wax rek maanaam kenn du ko delloo ci ràññee ci loolu kese mm-hmm. maanaam dañ koy delloo ci ràññee effectivement maanaam duñ ko delloo ci ràññee ci couleuru deret waaye daañ ko delloo ci ràññee ci yeneen xeet yi parce que effectivement jazakumullahu xayran parce que lu am solo la te lu lu lu mat a leeral la maanaam mooy jigéen ji su fekkente ne dafa gis deret te deret di nekk deretu mbërëg euh, wala boog mu nuru deretu mbërëg mu gis ko lu ëpp fukki fan ak juróom moo rawatina lool ci kii doog tàmbali la dañ naan ko yow léegi mu jékki-jékki gis euh, te te kii doog a tàmbali moo ki dem ba fàtte maa ñoo yem maanaam moo ki nga xamante ne dafa jékki-jékki am bi am perturbation mu fàtte naka la woon fekk ko ñoom ñaar ñoo yem bu ñuy traité ci doog tàmbali mook mook ki nga xamante ne demoon na daan na am aada daan na xàmmee daan na kii waaye dafa jékki-jékki xëy na am lu xew ci dundam lu ko perturbé wala lu noonu tax ba muy gis deret continuellement ba pare xàmmeetul wala mu koy gis lu ëpp fukki fan ak juróom ba pare fàttalikuutul ñaata fan la ko daan gis te wóorutu ko woon sax ndax ndax matoon na fukki fan ak juróom déet wóo maanaam amu ci benn précision ci dara fàttalikuwul kañ la fan la nan la kañ la amul dara lu mu ci fàttaliku mm-hmm. ñoom ñaar moo kii doog a tàmbali ñoo yem mm-hmm. euh, <coughs> léegi jigéen ji nga xamante ne moom mooy gis mbërëg période boobu su euh, euh, dañ koy laaj kon couleur yi maanaam couleur lañ koy njëkk laaj su fekkee ne nag manul couleur te am na lu ci jotoon a junj sax ndax waxoon nañ ni bu paree ci lay doog a dem ci xet gi mhm. su jugee ci xet gi après day daal di te te kiwul day daal di dellu ci bëriwaay bi ci ci ci ci dëgëraay bi viscosité bi mhm. loolu lay dellu riqa ak diqa mhm. su fekkente ne loolu mënu ko ci xàmmee ci lay dellu ci kasaratu ak xilla bëriwaay bi ak tuutiwaay bi ndax deretu mbërëg muy gën a néew mm-hmm. deretu jorgel muy gën a bari mm-hmm. su munul dellu foofu su munul dellu ci loolu wala ba contraire ba astaghfirullah maanaam deretu mbërëg muy gën a bari ngir ne ci roxam bi lay jóge deretu jorgel muy gën a néew ni muy toxte ndax ci sidit gi lay génnee ndax sidit gi day fàcc fàcc ku ndaw mm-hmm. voilà euh, su jugee ci loolu après ci lay doog a dellu ci metit gi ci métit gi parce que possibilité wu muy metti fekk deret affaire bee fàcc kese tamit am na moo tax ñuy dellu moo tax métit gi gën a woyof que beneen bi li tax ñu jiital nag xet ci bi couleur bi mooy yeneen bi sallallahu alayhi moom la jiital li tax ñu teg ci xet gi ngir ne moom la ci teg ndax deretu bërëg day am xet gu naqari gu muy àndal alors que deret gu normal xet googu mën na bañ a ànd ak moom ginnaaw loolu ci la ñuy doog a bàyyi xel kon viscosité bi ngir ne li indi ñuulaay bi ak xet gi mooy viscosité bi mooy talaay gi wala woyofaay gi ci ginnaaw loolu ci la ñuy doog a bàyyi xel bariwaay bi tuutiwaay bi ci ginnaaw loolu ci la ñuy doog a bàyyi xel métit gi suñu voilà su ginnaaw gi nag ci la ñuy doog a bàyyi xel woowaay bi ak yooyu ndax day coagulé walla déet néewaan na nag jigéen joo xamante ne amul benn ci yii yëpp bu mu mën a ràññeewee loolu néew na mais su xameewee su ko mën a effectivement ni nga wax loolu la maanaam su fekkente ne xàmmeewul ak couleur bi dañ koy laaj ne ko est que am na yeneen possibilité yoo ko mën a xàmmeewee waaw wala déet su ko xàmmeewee noonu ñu ne kon lool moom mooy nekk sa àtte su ko xàmmeewul ñu ne ko kon yow da nekk ci istihada ah, eh? voilà léegi quinze ngay def mhm. maanaam eh, lan du def quinze déedéet day daal di day daal di def day daal di delluwaat ci ay mbokkam mhm. maanaam bu ko xàmmeewul ci lay dooga delluwaatee ci ay mbokkam maanaam effectivement fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi Euh, léeg-léeg ñu wax maanaam dañuy wax loolu waxoon naa la ko ci jotaay bi weesu ne la riwaaya la boo xam ne imaam Ibnu Qaasim rahimahullah moom la taxal moom 15 la jàpp ne foofu ngay delloo waaye loolu xaqiqatan boo xoolee ne dese naa leer ne loolu la te Yonent bi sallallahu alayhi mu delloo jigéen ji delloowu ko daf ko sa sittatun aw sab'a juróom benn fan wala juróom ñaar maanaam kon mbir mi ni muy demee mooy dañuy xool juróom benn fan ak wala juróom ñaari fan te loolu moom mooy li nga xam te ne fatwa Yonent bi la ci boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci biir moom loolu nag nii lay demee mooy dañuy xool ne su fekkente ne euh, dafa gis mbërëgam jamono ji nga xam ne euh, maanaam dafay euh, da da maanaam day laaj ay mbokkam su laajee ay mbokkam te loolu riwaaya la boo xam ne Ibn Ziyad rahimahullah moom la jëlee ci imaamu Malik mm-hmm. maanaam loolu tam imaamu Malik da ko ci fuqaha Malik yi am nañu ko wax tam rahmatullah alayhi donte lële moom moo nekk ci mu Mudawwara te xam ngeen ni li tax mu gën a siiw mm-hmm. mooy li mu nekk ci Mudawwara waaye du loolu moom mooy li fuqaha Maliki yi di di dëppoo di ko mm-hmm. waaye nag léegi mooy gën a siiw ngir nekk gi mu nekk ci mu rahimahullah eh, bu imam Ibn Qasim mm-hmm. waaye eh, su fekkente ne jigéen ji kon dañ naan ko yow laajal say mbokk mu laaj ay mbokkam mu ne ah man de ñii dëkkandoo ko man ci sama gox bi wala ñi nga xam ne ñoom ñuy maanaam bu amul mbokk foofu tam dina am ñu mel ni moom souvent ci même xeet bi ci même askan bi ñu dëkk bokk moom fi mu dëkk comme maanaam ñu askanu Tukulóor yi Pulaar yi nga xam ne ñoo dëkk ci Lyon naa leen laaj. dama xam ne ñoom ñoo gën a jege. lay mel noonu noonu lay laajee mais du dem ci tubaab yi laaj ko parce que su yow maanaam bokkuñu duñu ay voilà bokkuñu ñi mbokk yi lay laaj. te li moom mooy mu laaj ay mbokkam moom maanaam bu doon par exemple dafa jógee Ndakaaru te ba mu nekkee Ndakaaru ak léegi tamit maanaam xeetu soppeekuwul bu boobaa mën na laaj mbokkam yi nekk Ndakaaru rek jigéenu Ndakaaru yi mhm. ngir ne e, tu maanaam tuxu gi mu tuxu loolu deful effet ci moom mhm. euh, mais su fekkee dafa bi mu tuxoo Ndakaaru dafa gis ne déjà règle yi dañoo commencé woon a soppeeku mhm. bu boobaa du laaj waa Ndakaaru parce que foofu juumte day am euh, su leen laajee naka la mbir mi demee mais loolu mooy dëkk yi nga xamante ne li may wax nii mooy dëkk yi nga xamante ne température bi climat bi maam lépp dafa soppeeku bu baax mm-hmm. mais sinon su dul loolu du am effet mm-hmm. euh, bu laajee mbokkam yi ba mbokkam yi ne ko ñun de ñii ne ko juróomi fan la ñuy gis kii ne ko ah man nag juróom-ñaar laay gis kii ne ko man juróom-ñett laay gis kii ko man ñeent laay gis kii ko maanaam bu boobaa mm-hmm. day daal xool moyenne bi xool lan la gën a jege ndax six la gën a jege wala fet mu def boobu hmm. loolu mooy benn ci riwaaya mooy comme la ñoom imam ñu wax maanaam xam dañuy xool loolu hmm. maanaam ndax fiis la def wala fet hmm. euh, euh, euh, mooy ci ñi ko gën a jege mooy ci ay te loolu tamit moom lu bari ci borom ko xam yi rahmatullah alayhim tamit moom lañ tax comme fuqaha Hanaabila rahmatullah alayhim nga xam ne ñoom dañu sukkandikoo lool ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam day parce que dañu gis ne xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam saa yu ko laajee bu fekkente ne mbir mi mënuñu koo natt rek day delloowaat ci juróom benn wala juróom ñaar te moom noonu la koy wax mhm. juróom benn fan wala juróom ñaar sittata aw saba mhm. te comme que mbir bi ci loolu lañ koy delloo bu boobaa dañuy xool moyenne bi ñu xool ban la gën a jege ci ñaar yooyu ndax juróom benn la gën a jege wala juróom ñaar la gën a jege lu tax ndax xam nañ ni jigéen ñi lu ci ëpp juróom benn fan wala juróom ñaar la ñuy gis loolu mooy écrasante majorité jigéen ñi juróom benn wala juróom ñaar la ñuy gis tey fi mu toll soo defoon sondage euh, ci ñeent fukki jigéen wala yu mel noonu wala lu ko ëpp rek tuuti rek da nga remarqué li ma la wax ni wala boog nga nekk koo xam ne jigéen ñu bari dañ lay faral di laaj masala boobu nga laaj leen ñaar ndax am nga aada et ñaata fan la da ngay gis souvent du day tourner autour juróom ñaar ak am na ñuy wax juróom certes hmm. am ñu lay wax lu ko ëpp tuuti mais lu ci ëpp majorité bi day tourner ci diggante sept ak six hmm. loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi delloo mbir mi ci juróom benn wala juróom ñaar hmm. te bu boobaa loolu mu daal di wax kon bu boobaa yow ci ñooñu ngay natte ci ñooñu ngay natte nga daal di jël juróom benn wala juróom ñaar solo li nga xamante ne moom mooy moyenne bi bu dee moyenne bi juróom ñaar la juróom ñaar ngay jël bu dee moyenne bi juróom benn la juróom benn ngay jël bu dee moyenne bi juróom ñaar la maanaam juróom ñett la ñooy moyenne bi juróom ñett juróom ñaar ngay jël bu dee moyenne bi cinq la juróom benn ngay jël maanaam loolu noonu ngay doxalee mbir moom wallahu taala alam comme tu as dit euh, tout à l'heure, si elle ne fait pas, maintenant elle fait comme si elle était au niqab, donc elle commence toujours. comprendre ko léegi. voilà donc ma chère Diana tu as dit. ouais. elle fait pas, du coup elle commence euh, comme si elle était euh, comme si c'était la première fois. kañ. mooy ci xamatul du tout ah. waaw ci xamatul du tout waaw noonu lay def waaw. waaw. mais maintenant si c'est la première fois donc elle va donc elle va avoir son premier.

et puis le mois d'après ça change, le mois d'après ça change. Maintenant ça arrive jamais à trois fois, mais, mais ça change quand même chaque mois. Mmh. Du coup ça veut dire que euh, chaque mois, elle se repère quand même la première fois où elle a dit que comme waaw kooku day dellu ci ci ràññee tamit lay dellu c'est-à-dire que koo xamante ne amul lu mu ràññee cycle amul aada parce que chaque fois day changer chaque fois day changer mais kooku waxoon nañ la ne ñaari façon la te waruñu leen jaawale façon bu njëkk bi mooy ki nga xamante ne day gis tout le temps yu soppeeku mais ak mënuñu ko takk ci dara day gis deux tey suba mu gis huit ginnaaw suba sept beneen beneen beneen weer bi ci des trois bi ci des deux bi ci des cinq bi ci des euh, quatre bi ci maanaam kooku mbir mi jaxasoo noonu kooku day dellu tout le temps ci ràññee mm-hmm. ak tamit di natte mbir mi ci lii wàññi ne laab na mooy tasatul bayda bi mm-hmm. saa yu ko gisee lay arrêté ak li nga xamante ne moom mooy euh, ak fenn rek pay mooy su dee dafa jël coton teg ko ci place bi deret ji di génne mu yëkkati ko gisu ci dara bu boobaa day daal di xam ne pare na kooku moom noonu lay xamee ni pare na mm-hmm. wala mu gis alxafatul bayda mooy liquide bu weex boobu su fekkente ne bu ñu boolee li mu gis yépp ci weer boobu maanaam kooku noonu lay def voilà euh, bu fekkente ne nag léegi affaire bi dafa mel noonu mais état établiru na finalement c'est-à-dire que gis na deux deux jours après mu ñëw gis huit jours après mu ñëw gis cinq jours ñu gis na trois mois yi noonu la demee ñu dem beneen ñu dem ñu mu daal di ñu war gisaat deux moom saa yu gisaate loolu rek danaan Étienne comprendre naa ne deux huit cinq mu demaat ci beneen weer wi ci def gisaat deux mu ne deux bi dellu si beneen weer bi ci def mu gisaat huit mu noté wax eh huit bi dellu si na beneen weer bi mu gisaat cinq mu ne cinq bi dellu ñu demaat ci weer bi ci tegu rek mu gisaat deux mu ne ah deux w na mu gisaat huit bi ci tegu mu ne eh huit ñëw na de mu gisaat cinq bu boobaa danaan lii mooy sama aada deux huit cinq a trois jours, après ça s'arrête un jour, voilà, un jour, mhm. après mazhab de Imam Shafi, eux, ils euh, additionnent tout. Voilà. Au total, ils disent... Euh, Tant que matul 15 jours. une partie de mazhab Imam Shafi waaw. Mm. waaw waaw ñoom ni ñuy def ñaari mazhab moo ci am ci gàttal. Mm. mazhabu sahba mm-hmm. ak mazhabu talfiq mazhabu sahba mooy lan ñoom dañuy boole lépp mm-hmm. fekk matul 15 jours ñu jàpp ne lépp mbërëg la baax na mazhabu tasfiq mooy damay compter rek jours yi nga xam ne ñooy jouru mbër gi mhm. jour bu ma laaj du ma ko compter damay mën a sangu julli woor su reprendre ma jëlaat jàpp ne mbërëg amaat na mais dama koy jël ba boole ma compte maanaam décompte bi ma ko arrêté woon dama koy dama koy continuer waat mhm. que dafa def deux taxaw trois jours commencé waat ma commencé compter waat maanaam plus troisième jour et te loolu lañ la wax ne moo gën a dëgër parce que euh, bële loolu moom moo tax jigéen mën na gis un jour sur deux mbërëg loolu mën naa ne mm-hmm. un jour sur deux c'est-à-dire que day gis tey arrêté suba ginnaaw suba mu gisaat gannaawaat suba mu gis mu mu arrêté beneen bis ba ca tegu mu gis bés ba ca tegu mu arrêté ba pare dundam yëpp mu demee noonu loolu mën naa ne bu boobaa quinze quinze lay def bu ñu boolee mbër yëpp quinze lay def bu ñu boolee li mu set lépp quinze lay def bu boobaa am na ak sarul xayd ak aqallu tuhri waaw ci mazhabu talfiq mais te te ci ngay gisee ne musamutal sax moo gën a dëgër parce que sinon bu dul loolu kii ci des mustahaada lay doon su dee amul lenn lu mu leen di ràññee dañuy daal di xam ne carrément que ni euh, euh, mbir mi dese na maanaam ñu koy bàyyi bàyyiloo julli ci fan yooyu nga xamante ne doon na ci laaj pourtant loolu dafay defee leer te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ko sayyidat Aisha radiyallahu anha lim leen di wax laa ta'jalanna hatta tara yanna al-qasata al-bayda bu leen yàqamti fekk ngeen gis xasatul bayda te loolu mooy wane ne xasatul bayda saa yoo ko gisee mooy mm, liquide bu weex boobu saa yoo gisee rek jàppal ne pare nga set nga donc boo tëbee benn fan ah nga gisaat fan boobu nga tëboon fan boobu yaa ngi nekk ci laab te alxuraan dafa ak mbir mi ci laab ak ci gis mbir comme ci mbir moom la ak mbir yi nag. bu boobaa loolu mooy wane ne mazhabu tafsir moo gën a dëgg wallahu ta'ala a'lam alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi dafa des benn Urwa hmm. du côté de Hisham ibn Urwa c'est clair mais est-ce que son propre voilà parce que Fatimata bintul Munzir euh, di doomu Urwata di doomu Zubayr ibn al mais Urwata moom mooy doomu euh, mooy doomu Asma maanaam moom maamam muy Urwata ibn Zubayr doomu Asma bint Abu Bakr maanaam parce que Zubayr ibn Awwam moom lañu moo dencoon Asma bint Abubakar ñoom ñoo am doom bu tudd Urwata ibn Zubayr ci seen doom yi boobu nag moo jur papay Fatima jur papay Hisham non moo jur déedéet déedéet astaghfirullah al Munzir plutôt ak Urwa voilà al Munzir ak Urwa waaw kay ñoom ñaar voilà ñoo bokk baay bi Zubayr voilà loolu mooy Zubayr ibn Awwam maanaam Munzir ah, voilà voilà loolu la voilà heureusement alhamdulillah voilà Munzir ak Urwa ñoo bokk voilà ñoo bokk ndey ak baay mooy Asma moo leen jur voilà Hisham moom moo amaat benn ñoom dañoo amaat benn doom bu tudd Munzir sama voilà voilà